ñu ñi ngi woo mbokku taalibe yëpp rawatina mbokku jullit yi ci bés bu ñuy dëgmal muy waajal social ramadan bu ñuy amal at bu jot si njiital suñu jëwriñ sëriñ Moutada Mbacke mu sëriñ Abdou Fatah mu sëriñ Fallou Mbacke muy bisu dimbalante bu ñuy dogu ci ab jaayante lu waay am lu waay mën ngir ñu jàppale suñu mbokku taalibe yi sa Touba ci weeru koor gi daaw jàppale woon nañu juróomi téeméeri famille ren ñuy ñaan yàlla euh, li ñu defoon daaw def lu ko ëpp kon ñi ngi siy ñëpp rawatina fii ci États-Unis si njiitu sunu président Serigne Soin bu Seck ak jëwriñ Serigne Massey Ndiir ak coordinatrice Soxna Dikel Thiaw bu kenn xeem bu kenn yéem lu waay am lu waay mën ñu ànd liggéeyal Serigne Touba ci social Touba ca kanam Nouril Daarayni muy jaamu yàlla si jaamu yàlla yi safin baqa abi lii fika yàlla ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baal àq di leen siyaare ci weer wu tëdd bi nga xam ne tey jii mooy juróom-ñaareelu fan bi di bis bi mujj ci ay gis bu njëkk bi te niñ ko waxe woon ci ak njàlbeen ñu joxoon leen programme mu ay bis bu njëkk bi incha allah fas yéene koo fas yéene door suba ànd ak yéen bu ci yàlla àndee programme ñaareelu ay bis bi incha allah tey jii nag ñu daral sëriñ Mouhamadul Bachir Diop di kenn koo xamante ne niñ ko waxee ak ci ñu bari ci mbokk yi nga xamante ne jaar na fi moom it loolu rek moo feeñaat ci moom mii nga xamante ne moo teew fii tey ci jotaay bi kenn la ci ñi nga xamante ne dañuy saytu liggéey yu mel nii ci béréb yu mel nii tey jii incha allah mu bàyyi tey yépp ñëw. ngir fas yéene ànd ak ñun jariñu ci li nga xamante ne yàlla baaxee na ko bala ñu ko jox kàddu bi ñu xam ne rek ne tomb bu am solo la fas yéene waxtaane ndax ku di julli rek wala ñu bari ci jullit ñi ñi ngi jëfandikoo ci wàll googu noonu muy lu mu ne wàllu banque yi kon bu fekkente ne moom dafa doon yëngutu ci wàllu boobu xam ci lu baree bari loo xamante ne xaj na ñu bari seen xam-xam àggul foofa mu ñëw ngir fas yéene ne baaxe loolu nga xamante ne moom la doon dund foofu ci banque yooyu ak ni muy doxee loolu yaakaar naa ne tomb la bu am solo boo xamante ne kenn ku nekk ci ñun war na ko bàyyi xel xam naa ne ñu fàttali rek ne ni ma ko waxee léegi ci njàlbeen tey mooy bis bi nga xamante ne moo mujj ci ay bis bu njëkk gi te ñu fi dalal suñu mbokk mi sëriñ Mouhamadou Bassir Diop incha allah suba di njaar benn ñaareelu ay bis bi danañ dalal incha allah sëriñ Maodo Diagne mu fas yéene waxtaane ala abdul xadim daaiyan muy sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ak nekk bi mu nekkoon di woote jëm ci yoonu yàlla alxames incha allah sëriñ Abdou sama Mbacke moom sëriñ Modou Fatou Khari moom la ñu fas yéene dalal mu fas yéene waxtaanee sunu Sénégal gi fan la jëm. ajjuma incha allah al oustaz Mokhtar Faye la ñu fas yéene dalal mu ànd ak ñoom mu fas yéene ànd ak ñun incha allah ci solution yi nga xamante ne mi ngi ñu jóge ci pays occidentaux yi gaaw incha allah al oustaz Samba Fall. la ñu fas yéene dalal incha allah mu fas yéene ànd ak ñun waxtaane jëm ci alxitba muy labat wàllu soxna ak lépp loo xamante ne aju na ci kon bala ñu jox kàddu gi sëriñ bi incha allah comme ni ñu ko baaxoo def ak ñi nga xamante ni ñoo ko fi woon rek dañuy xam xamle lu gàtt rek ci ay jaar-jaaram ci am njàngam ak am liggéeyam ak ay yëngutoom waaye nag xam naa ne dañ koy tënk rek ci lu gàtt ndax lépp xëy na dox ci wax bi fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna yi rek foofu lañ ko jaarale mooy njëkk def ci moom téereb jàll bi subhaanahu wa taala muy alquranul karim mu xam lu ko tamit ci ay sëriñ yoo xamante ne ñu ñu ràññee la ci wàll boobu ñu tudd ci kenn rek muy sëriñ Bay Longoor di ku ñu xam fii ci Touba moom ñu jaar na ci ay loxoom jaar tamit ba tey ci fi nga xamante ne foofu lañ baaxoo jaarale ab taalibe muy daara tarbiya kon jàngu rek ci waaye dafa jàng alxuraan wëlbati ku tarbiya wu teg si ndax jaar ci niveau yi ci daara yi sëñ Mbàkke Soxna Lo foofa jaar na foofu ci Taïf tamit fa la jàngale fa la tàmbulee njàngum tubaabam jàng fa école primaire ginnaaw bu mu jeexalee ci wàllu boobu la fa jógee dem Kaolack Kaolack foofu la amee baccalauréat ginnaaw bu mu amee bac tamit ci la dugg ci université bu Cheikh Cheikh Anta Diop fii ci Ndakaaru foofu la amee wàllu licence ci langue ang ci wàllu anglais foofu tamit ci université Cheikh Anta Diop la amee maîtrise am ginnaaw bi euh, dugg na ci institut supérieur banque islamique foofu tamit dugg na fa ba am fa lijaas yi nga xamante ne moom lañu fa war a am ci te institut boobu nekk ci dëkk bu ñuy wax wala réew bu ñuy wax Chypre ginnaaw bi tamit euh, liggéey na ci banque yi muy banque islamique liggéey na fa yore woon fa ay responsabilités yoo xamante ne responsabilités yu wute la ginnaaw bi la fi jógee dem États-Unis d'Amérique moom foofa nekk na fa lu mat fukki at ak juróom-ñett di fa jàngale wàllu anglais ci Los Angeles ba tey tamit ci biir états boobu noonu duggoon na ko ci benn université bu ñu wax université bu état bu Californie foofa tamit jaar na fa jàng kon waxtu yu ñu wax ak yéen moom jàngalekat la foofu ci Los Angeles di fa jàngale wàllu anglais te loolu depuis fukki at ak juróom koy def mu nekk koo xamante ni tamit ni mu maîtriser langue woowu di langue anglaise noonu la maîtriser yeneen langue yi ci des nit ndax bu dee ci français moom nit ni mu ni mu ni mu jekkoo anglais bi noonu la ko jekkoo bu dee espagnol tamit noonu bu dee wàllu arabe bi tamit yàlla may na ko ci insha kon <coughs> ci gàttal rek mu koy tënk rek am na yeneen jaar-jaar yoo xamante ne xaj nga waxtu yi moo ñu mën a may ñu àgg ci waaye ci gàttal euh, jëmm ji kon mooy ki nga xamante ne moo fas yéene ànd ak ñun jotaay bi tey ni ma ko waxee tamit kenn la ci ñun ndax waajuram mooy Serigne si fatta fatta ko jóg koo xamante ne képp ku ñu xam la ku ràññiku la ci yoonu morit waaw kon mën nañu wax ni moom du gan ci jotaay bii nii ndax moom ci la bokk te tamit ci loolu la yëngatu kon bu ñëwee tey incha allah ngir fas yéene ñoo baaxe li nga xamante ne xam na ko ci wàll bi nga xamante ne moom la fas yéene waxtaane muy mashruul banque banque islami yi kon mbir la moo xamante ne mbir lu mbir la mu yitteel kenn ku nekk ci kon ñu bàyyi ko xel di ñaan yàlla defal ko tawfiq te defal ñu ko xamaa ne bu fekkente ne am na ay laaj yu aju ci li waxtaan rek incha allah bu jeexalee ci waxtaan wi danañ tontu ci laaj yooyu naka noonu tamit ñu fàttali ne ñi nga xamante ne andi nañ nañu fi ay laaj yu jëm ci wàllu fiq bu fekkente ne waxtu yu may nañu ko su fekkente ne ñi nga xamante ne ñoo war a tontu wàllu laaj yooyu jëm ci wàllu fiqh teew nañu rek incha allah dana leen bàyyee xel su ko defee ñu mën a tontu ci laaj yooyu nga xamante ne moo fi ci fan yi ñu weesu kon li ñu def rek moom mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadul Bachir Diop yàlla na yàlla defal topp defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa noo ngi am mbégte mu rëy ci e, toog ci jataay bi ci e, place bu tedd bi ci dëkk bu tedd bi ak ci mbooloo mu tedd bi e, ak ñi fi nekk ak ñi fi newul di bëgg a waxtaanee projet ak xalaat bu yaatu bu ñu baree baree bare am muy jéem a taxawal banque ci Sénégal te banque boobu ñi koy taxawal doon euh, jàmbaar yi ci Sénégal euh, waxuñu gouvernement bi waxuñu banque bu fi France di def wala bu fi Amérique di def waaye banque boo xam ne bii waa réew mi ñooy dajaloo euh, def ko fi ngir mu jariñ réew mi barab bii barabub liggéey la Daaru Musti da am na benn bis maa ngi wax rek sama benn xarit barki démb rek ma di ko wax ne ko daaru musti mënees naa wax ne mooy euh, microcosme du mouridisme maanaam mooy mouridisme moom bu ñu résumé mooy daaru musti ndax dëkk la dëkk boo xam ne bi dafa am njàmbaar dafay sax ak islaam akuk taalu te yooyu yu am solo la ci mouridisme ñëpp xam ne njàmbaar gi ci daaru musti ñëpp xam ne islaam gi ci daaru musti ñëpp itam xam nañ taalibe gi fi nekk euh, li ma bëggoon a tuuti eh, eh, eh, présenté mooy lu tax ñu war a def banque banque bari na ci réew mi lu tax banque yi bari ba noppi ñu ñuy xalaata war a am beneen banque buñ dee xool économie Sénégal ci ni mu tëdd léegi si dafa tëdd ne état du Sénégal dafa def li ñuy wax désengagement maanaam état bi ci boppam amuti banque amuti entreprise ci jamono yii te am na jamono yoo xam ni amoon na ko donc économie bi mi ngi ci loxoy secteur privé maanaam nit ñi citoyens yi yuy waa réew mi ak yooyu waa feneen ñoom ñoo yor économie Sénégal état bi yoratul ay entreprise te am na jamono yoo xam ni état bi dafa amoon i banque am ami usine am leneen waaye léegi amatu ko léegi état bi mu ñàkkee ay bankam banque yooyu dañoo tëj wala ñu dugg ci loxoy ay gan yu dëkkul ci réew mi ñaar fukki banque ak juróom-ñeent dégg naa ni am na ci réew mi yoo xam ni Sénégal amu ci lu man ñett xëy na bu ci amee benn wala ñaar ci la yem te yàlla dogal na senegal bari ay jàmbaar yoo xam ni seenu njàmbaar fés na ci wàllu économie Euh, mën nañoo jaay mën nañoo jënd xam nañu commerce ñenn ñi ñi ngi koy defi ci bitim réew ñi ngi jënd Sénégal dem feneen di jënd marchandise di indi wala sax ñu nekk bitim réew euh, sax fa waaye sax fa ci commerce donc yàlla dimbali na Sénégal ba nga xam ne ay nitam xam nañu bu baax baax commerce waaye nag teewut ba léegi banque yi ci Sénégal banque jàmbur la te banque dafa doon loo xam ne lii dafa am importance lool ci économie am réew euh, danaa expliquer tuuti historique bi nga xam ne moo waral moo moo foofu la loolu jaar Sénégal bi mu amee indépendance ba 1970 économie am dafa xawoon a dëgër waaye jamono ci année 1970 la économie bi tàmbalee euh, jëm suuf ndax ñàkk taw gi ak yeneeni facteur donc ak crise économique dafa amoon ci dans les années 1970 crise boobu ni mu màndarga yi mooy bor yu baree bari yu Sénégal ameel bitim réew ak euh, mbay mi euh, liñ daal euh, produire wàññi ko yi ñoom itam seen production wàññi ko lool loolu dafa indi woon problème yu rëy rëy ci Sénégal yoo xam ne yi xalaat yu ne eh, ñu bare bare xalaat def nañ ci ay xalaat am na luñ daa wax le plan de Lagos loolu chef d'état africain yi ñoo ko defoon waxtaanee ko ca Lagos daan ne pour eh, eh, régler suñuy problème économique li ñu war a def mooy jéem a jàpp ci suñ bopp def économie boo xam ne bii suñ bopp lañ koy defal Eh, di bay di ci dund te di moytu eh, ay eh, engagement yu bari avec bitim réew loolu lañ daal une économie endogène et autocentrée noonu lañ ko noonu terme boobu lañ doon wax parce que dañoo bëggoon Afrique jéem a jàpp ci boppam daal bu wér a loolu xalaat la woon boo xam ne bi waaye doxal ba amul solo ndax lu mel noonu neexu la doxal bu fekkente ne dangaa am ay soxla yu baree baree bari mi ngi mel ne tey nga woon rek man damay dëkk sama dëkk du ma ko génn du ma eh, jëfandi eh, jëflante kenn damay toog ci sama gi di dund li may bay loolu wax ko yomb na mais def ko léeg-léeg du du yomb eh, jëf ko du yomb moo tax ñu mujj na finalement Afrique l'Afrique était obligée mu nangu plan bi nga xam ne Fonds monétaire international ak banque mondiale ñoom ñoo ko euh, doon ne mu ñu di ko ñu daa ko wax réajustement structurel réajustement structurel yooyu dafa am ay ndigal yoo xam ne yi institution yooyu dañ ko digal Afrique pour que mu génn ci crise bi pour que mu saafara jàngoro ji yoon bokk na ca loola li ñuy wax libéralisation maanaa wax ne léegi sa bul tëj say bunt ubbil say bunt Eh, di jëflanteeg ñëpp réew mu nekk mën a ñëw jëfle nga jëflanteeg moom moo gën nga tëj say bunt loolu lañu daa eh, libéralisation kenn ku ne yee dem ci biir réew mi itam eh, loo bëgg def nga te man te te muy lu légal te muy lu jub boo ko mënee nga jéem koo defal sa bopp te bañ a ci état boo xam ne bii day gérer économie bi di defal nit ñi am na ci leneen luñ daa wax dévaluation xam naa nit ñi xam nañ loolu moo di que nit ñi dañoo mujjoon euh, tubaab yooyu ak waa étranger jàpp ne Sénégal seen monnaie dafa am doole ba mu ëpp te loolu daf leen di gaañ ñu ne woon kon léegi li liy gën moo di que ñu dévaluer monnaie bi maanaam bu fekkente ne benn dollar mi ngi doonoon euh, euh, deux cent cinquante yooyu jamono léegi benn dollar mi ngi nag deux cent mi ngi nag cinq cent loolu dévaluation bu ma ko waraloon am na ci leneen lañu leen digaloon moo di réduction des dépenses publiques parce que Sénégal dafa bari woon ay fonctionnaire fonctionnaire yu baree baree bare baree bari nekk ci eh, biir eh, ci ci di liggéeyal ci état bi te état bi amatul xaalis bu mu fayee ñépp moo tax ñu ne woon bokk bokk na ci li ngeen war a def mooy wàññi seen i dépenses yéen africains yi bon euh, loola ca la euh, gouvernement bi doon encourager nit ñu ñuy def li ñuy wax ay départ départ volontaire pour que nit ñu nekk ci gouvernement bi di ci liggéey ci état bi ak yooyu wàññi ko ba nga xam ne état bi dana am lu mu leen fayee am na ci beneen kii bu ñu leen digaloon mooy euh, euh, euh, promotion des exportations maanaam état bu ne ñaare ci àdduna bi comme nin soxlaa xaalis fii ci dëkk bi nga xam ne boobu demoon tey bëgg meew xaalis ngay joxe pour am meew ñaare doo doo dem joxe fa ay dàll ñu jox la meew wala nga di fa joxe sëpp ñu lay jox meew xaalis ngay soxla noonu ni état yi soxlaa nit ñi soxlaa xaalis ci biir réew mi ne la état yi soxlaa xaalisu bitim réew pour jënd bitim réew loolu la ñuy wax ay devise euh, bon devise nag li la koy may mooy nga euh, bokk na jël la koy may euh, nga am maanaa Sénégal fi mu nekk bari na am devise yoo xam ne mi ngi koy am ci li ñuy wax moodu-moodu yi nekk ci bitim réew ñëw di san indi fii xaalis bu bu fekkente ne man damaa nekk ca ci beneen dëkk envoyé deux cent dollars Sénégal deux cent dollars yi samay waa kër CFA la ñuy jot léegi état bi am na ay devise kon donc devise dana jóge ci loolu mën naa jóge ci aussi nga jaay marchandise maanaam gerte gi ñuy bay ci réew mi bu ñu ko jaayee Amérique wala ñu jaay ko France France bu ñu ñuy fay ay CFA ay seen dëkk kii lañ mën donc ñu am ay euh, devise donc devise man naa jóge touristes yi ñëw ci dëkk bi mën nañ fay joxe ay chèques yoo xam ni euh, chèques yi chèques yi dollar la donc loola lépp ay devise la donc état yëpp dañoo soxla ay devise pour mën a jëflante ak bitim réew euh, loolu nag taxoon na institution internationale yooyu muy banque mondiale yooyu di digal Afrique pour que ñu promouvoir pour promouvoir les expo les exportation mooy jaay bitim réew importation mooy jënd bitim réew donc importation moo lay jox ay devises exportation boo jaayee bitim réew moo lay jox ay devises importation moo lay xañ ay devises parce que boo jëndee marchandise moo xam ne ma nga jóge Amérique danga leen di fay en dollar donc sa dollar yi nga amoon day wàññi boo leen jaayee gerte nag ñoom ñu fay la ay dollars donc léegi bokk na ci recettes yi ñu digaloon état yi aussi privatisation privatisation moo di que état bi wàññi euh, lo génne loxoom ci économie bi mais bàyyi ko nit ñi bon foofu nag la problème bi amee woon problème boo xam ne ba léegi mi ngi fi moo di que état bi privatiser na ñi nga xam ne économie bi mu yoroon banque euh, entreprise yi mu yoroon ak banque yi mu yoroon privatisé na leen bi mu leen privatisé nag dafa dugg ci loxo yi ñoo xam ne ñi li ci ëpp. duñu waa réew mi privatisation bi nga xam ne euh, Sénégal da koo def lam doon privatiser dugg na ci loxo yi secteur privé mais lu ci baree bari du waa réew mi lu ci baree bari ay gan ñoo jënd entreprise yu yoon ci réew ba boo ko dee seet euh, entreprise bu rëy bu am doole bu nekk ci réew mi te Sénégal yi moom ko bëreetul li tax bëreetul mooy ña jamono yañ koy jaay Sénégal yi amuñu woon yooyu moyen pour jënd ko donc ay gan ñoo ko jënd ba léegi ñoo ko yor dix na li ma doon wax léegi na neuf banque fukki banque ak juróom-ñeent ngi ci dëkk bi waaye Sénégal amu ci lu ëpp ñett ñaar wala benn wala yooyu waaw te léegi dem nañoo dem a dem ba nga xam ne yàlla dogal na Sénégal yi dugg ci commerce te xam ko am na ñu dëkk fii Touba léegi daawuñ dem Dakar lu bari am na nit ñoo xam ne yi nekkoon nañ Touba ba am lu at te mosu ñoo dem Dakar. loolu da léegi daanaka jeex na ni ni waa Touba ni ñu xamee Touba la ñu xamee Dakar ni ñu xamee euh, commerce ci Touba na lañ ko mën a defee ca Dakar waaw am na ñoo xam ne ñi daawuñ génn bitim réew te léegi ña nga ña nga ca Amérique ña nga ca itali ña nga ca France ña nga ci kii dañoo wax ne ñibbi bi euh, moodu moodu yi nekk bitim réew danañ dugal Sénégal sept cent milliards par at sept cent milliards wax nañ ne danañ ko dugal ci économie Sénégal te am na ci ñoom ñëpp am na boo doon doon seet 30 ans yi passé kenn mosu ci woon a génn euh, Sénégal génn bitim réew ñu ci bari donc Sénégal am na ay jàmbaar am na ñu xam commerce économie am nag li gën ci Sénégal mooy économie Sénégal euh, loxo yi waa Sénégal nekk ci bu wér a wér am ci kàddu am ci ay moyen waaye banque yi euh, banque yëpp di banque bitim réew Sonatel di Sonatel bitim réew ba euh, beneen euh, kii di loolu yooyu damaa joxe foofu exemple ci Sonatel rek mais du Sonatel donc Société Générale BICIS yooyu yëpp ay société étrangère lañu banques yi ju bari ak sociétés yu bari ay société étrangère bu ñu amee bénéfice bénéfice ba waa bitim réew ñoo koy moom boo way ko dee seet fi mu ne Sénégal dafa mel ne dafa den garab goo xam ne gii dafay nekk nun ñu ne noo moom garab gi waaye lu garab gi meññ keneen a ko moom lu garab gi mel meññ rek keneen moo watt watt doom yi yóbbu parce que moom mooy moo moo moo moo moo moom capital donc loolu euh, damaa yaakaar ne Sénégal yi ñu baree bari xam nañ ne war nañ cee jóg du caage loolu lu caagee ni man dong maa ko xam ñu baree xam ne loolu war nañ cee jóg pour ñu jóg ci nag dañ ciy jëf euh, donc boo seetee situation boobu am moo di que dañuy wax ne projet boo ko dee am boo dee entreprendre dara dangaa war dafa war a doon lu ñu soxla wala mu ñu wala muy problème bu ñu régler wala muy euh, occasion opportunité boo xam ne bi dañ koy dañ koy bëgg bénéficier ñépp war nañoo xam ne Sénégal bu tolloo fi mu toll commerce bi mel ni mel nit ñi mel niñ mel ci ci ci wàllu njàmbaar soxla nañ Banque Sénégal ndax banque bu jàmbur dafa am loo xam ne du ko financé banque bu jàmbur bu ne ci réew mi li mu bëgg mooy bénéfice waaye bëggu la financé loo xam ne li eh, eh, eh, amu ca amu ca intérêt noonu nag bu ñu yoroon suñu banque am na loo xam ne lii danañ ko financé parce que day doon njëriñu réew mi pour ma jox la exemple boroomi xam-xam ñi ngi fii ci dëkk téere yu bare bare bare bare dañ koy jënd bitim réew ci Sénégal téere yëpp dañ koy jënd Sénégal yu ci bare bare bare te am nañ fii nit ñu mën a bind ay téere waaye bu ñu bindoon benn téere dañuy wéet ak téere bi parce que kenn du leen financé parce que amul benn waaye boo xam ne banque bu jàmbur du ñëw nga bind tey euh, nga jënd tey Masaalikul naan boo bëgg a euh, traduire di pour waa Sénégal moom mu xam ne loolu amu ci bénéfice bu am solo mu di la ko financé du la financé waaye bu fekkente ne amoon nañ banque bu Sénégal banque boobu mën naa gasuk teen ci ci dëkk mën naa financé euh, lu bari ci éducation mën naa def yu baree baree bari yoo xam ni banque bu jàmbur du ko def banque jàmbur yi nag nekkuma di leen fi mu ne di leen wàcce wala ba di leen jéem a xas am nañ njariñ ci réew mi am nañ fi njariñ lu baree baree bari waaye dafa am loo xam ne du seen intérêt dafa am loo xam ne du seen intérêt du ñu ko def bien que man bokk naa ci ñi nga xam ne euh, dama bëgg banque jàmbur yi ak entreprise jàmbur yi ak capitaux yi yi jóge bitim réew ñëw Sénégal dimbali Sénégal ci liggéeyu Sénégal loolu d'accord naa ci parfaitement waaye nag du waa Sénégal ak seeni alal ak seeni xam-xam ak seeni man-man jéem a ñoom itam taxawal seen yëfi bopp yoo xam ne yi ñee amuñu intérêt ci taxawal ko loolu mooy waral euh, idée euh, banque bi xam nga am na lu ñuy wax secteur privé mooy ñi nga xam ne euh, du du état bi économie bi nga xam ne dafa nekk ci loxo yi mel ne bi ci dëkk beeg dégg nga ñeneen ak ñeneen loolu mooy secteur privé entrepreneuriat fi mu ne dafa xew li ñu def fii ci jumaa ji exemple entrepreneuriat la ndax am na ñu baree bari ñoo xam ni chaîne de télévision yu bari yu ne ci dëkk bi yoo xam ni amuñu intérêt ñëw fii di nu téléviser ci li ñuy wax amuñ ci intérêt duñ ko def dégg ndax xëy na xaalis lañuy bëgg te amuñ gisuñu ci xaalis donc li tey li nga xam ne moom la waa Daaru Musti euh, euh, dajaloo xalaat euh, ne waxtaan wi am na solo gannaaw buñ jullee loolu mooy c'est un exemple d'entrepreneuriat affaire islam. affaire communauté bu mu mën doon du affaire julleeg woor rek dafa am yeneen ñu fi def te pourtant bu nit ñi julli woon dem tëri it wàññi dara waaye nag bu ñu jullee ba noppi toog di waxtaan ci nii ñu koy waxtaanee loolu day yokk euh, njëriñ bon loolu rek moom noonu affaire banque bi noonu rek la nit ñi ñu ngi seeni commerce ñu ngi jaay ñu ngi denc seen xaalis mais loolu lu ci baree bari mënoon nañ ko weesu ci intérêt ndax kii dafa yor dix million kii yor 3 millions kii yor 4 millions kii yor 5 millions kii muy xaalis bu baree baree baree bari ñu dem dénk ko banque yi jàmbur yi te bañ koo dénk suñu banque bu ñu amal ba sunu bopp donc cap la jay capital nga xam ne ñoom euh, banque yooyu ñoom bu ñu bu ñu bëggoon a créer usine mën koo créer parce que daj jël nañ sunu xaalis nun ñëpp ba yor ko ba lu ñu bëgg a créer mën koo créer te xaalis ba nun noo ko moom te nun dajaloowuñ ko pour jéem lu ñuy def war nañoo dajale xaalis E, non seulement créer ay banque waaye créer ay école créer ay tool créer investissement lu mel noonu lépp mais loolu xaalis bu ne jëpp xaalis kenn ku ne la nga yor ci xaalis mënu ko xaalisum ñëpp moo man loolu xaalis bu ñëpp da bu boo xam ne ñëpp a ko bokk ñu dajale ko def ko ci poos yi nit ñi def ko def ko ci e, e, entreprise boo xam ne bii day ba mu doon milliard ci ngay doog a mën a créer ab usine dégg nga na loo xam ne soxla nañ ko te pourtant defuñu ko parce que tout simplement xaalis ba dafa tasaaroo ca nit ñi nekkul capital boo xam ne bii dañ koo teg fi béréb euh, muy muy mu di banque wala mu di usine wala yu mel noonu bu mën a jariñ ñëpp waaw capital loolu dafa dafa dafa dafa nekk loo xam ne lu am importance ci cim réew boo demee réew yu mag yi dañ waxtu ne ñu ngi créer société waxtu ne ñu ngi créer société liñ ciy créer mooy dajale xaalis bi ci réew mi pour liggéey ci waaye boo ñëwee ci Sénégal fii noonu danoo bàyyi entreprise yi ak liggéey bi ak lépp lu rëy lu ne dañ ko bàyyi bitim réew léegi nag noonu ci suñu bopp nu fekk suñu xaalis di doon denc ci suñu poos wala ñu di ko denc ci suñu matelas wala ñu di ko denc ca banque bu jàmbur léegi euh, xalaat bi ñuy am moo di que loolu war nañ tey jéem euh, wax jëf ki àndandoo pour taxawal euh, banque ci senegal banque boobu bari na lu may jariñ du càggee ni tout simplement am ña ko ña cee def seen xaalis dañ caa bëgg bénéfice dëgg la waaye nag bu bu waa Sénégal taxawalee banques yi itam dafay mel ne jullit yu taxawal seen jumaa toujours damay wax ne euh, bërëbub jullit euh, juma dafay baax buy fekkente ne da ngaa nekk ci dëkk ñépp di jullit mën nañoo xëy na julli seen i kër mën nañoo julli feneen ak feneen waaye jumaa ju nekk ci dëkk ba dafay am solo banque noonu la mel ci commerce réew mi Sénégal dafa réew mu rëy la réew mu ndaw la waaye bari nay jàmbaar nit ñi fi liggéey jaadu nañu pour ñu am seen banque boo xam ne bii ñoo ko fi def te bañ a compter ci banque bi fi tubaab bi def wala bi fi chinois bi def wala bi fi japonais bi def loolu mooy idée bi donc banque dana doon c'est un moyen euh, mobiliser les ressources li ñuy wax mobilisation de ressources mooy dajale alal pour def ci nangam dégg loolu mooy ok banque dana ko waral waral dana moo doon aussi un modèle entrepreneuriat parce que bu fi bu Sénégal jéemoon ba liggéey ba taxawal banque bu taxawal taxawaloon benn banque rek nga daal si ñeneen taxawal beneen banque bu ñu taxawaloon usine ngay si ñeneen taxawal beneen usine parce que kenn ku ne da nga bëgg la ñee man nga man ko la ñee def nga def ko te loolu lépp balaa mën a nekk moo di que eh, les eh, ressources yi ci réew mi danañ war a dajaloo pour def lu ñuy war a def nit ku yoru bet dix millions li mu ci man a def bëriwut waaye boo jëlee dix millions yi junniy nit mu daal doon ay milliards nga daal mën a def lu rëy rëy mbay mbay mii ci Sénégal xaalis bu xaalis bu ko développé ngi ci Sénégal waaye nag xaalis baa ngi ci poche nit ñi waaw baykat yi soxla nañ ko ndimbal te nit ñi bëgg nañ leen dimbali mais ils sont pas organisés pour dimbali leen loolu parce que kenn ku ne mun a dem eh, dimbali kenn waaye bu fekkente ne dañoo dajale woon ba muy def société bu mag di banque bu mag di société d'investissement bu mag boo xam ni dafa di bëgg a dimbali baykat yi ci ci ci ci mbay dana leen mën a dimbali bu ñu teen fu beneen dañ ko mën a def bu bëggee tabaxub école danañ ko mën lu baree baree bari mën nañ ko mais mbooloo moo koy man mu dajaloo te organiser donc loolu aussi dana nu may tuuti nu gën a am euh, gën a wóolu suñu bopp ndax fi mu nekk bari na dafa am lu dal lu nu dal ci Sénégal moo di lu baree baree bari même gouvernement bi loolu dal na leen moo di ko jàpp ne ki xam mooy ka jóge bitim réew defe ne tubaab bi moo xam dégg nga commerçant yi ci Sénégal di dem Dakar dafa yor seeni entreprise ni kenn ku ne ci gouvernement bi ku leen gën a xam amut du kenn bu kenn defee ne nit ke mag ab ministre la wala mu di lan na ci kii bi ba nga xam ne moo ëpp xam-xam ka nekk Touba toog ci këram la mu yor marché marché ogas amul li li am na ci lu bare bare lu ñuy defee ne xam-xam la du xam-xam waxu langue beneen dong la da ngay fekk par exemple tey nit ku jàng tubaab nekk ca ministre du commerce nekk le ministre du commerce te pourtant commerçant bi ci Sénégal gën a xam commerce fuuf waaye nag bu dee bu dee bu taxawee bay làkk da ngay ne moom dafa li muy wax xam-xam la te fekk na li muy wax du dara lu muy ay waxi kese li ki nga xam ne moo xam mooy ki nga xam ne mu ngi toog ci marché ba di jëf di jaay ak jënd kooku moo am xam-xam dégg nga jàng tubaab ak jàng arab ak jàng euh, leneen moo ñooyam am na ñoo xam ne ñu dégg ñu tubaab wolof donc mu lañu dégg te ku lu waaye am am euh, ab ñoo la ëpp xam waaw loolu dafa bari lool bon léegi nag projet bu mel nii bu buñ ko defoon dana tax ñu gën a am confiance ci suñu bopp dana ci am confiance parce que bis boo ko taxawalee muy banque boo xam ne noo ko fi taxawal te mi ngi dox te mi ngi dimbali nit ñi da nga daal di gis koo xam ne ki daw dugg ci banque mais sawar ci boobu banque parce que banque bu réew mi waaw da gis itam nit koo xam ne kii defoon ne Sénégal munu loolu mu gis ne Sénégal mën na loolu euh, ñu tàmbali yeneen ak yeneen ak yeneen a yeneen di am léegi am Euh, banque dafa doon moyen de relation internationale commerce bu fekkente ne yow tey da ngaa bëggoon a jënd fii tey marchandise mu bëgg a euh, jóge Japon léeg-léeg man ngaa dem euh, tukki Japon xool marchandise yow ci sa bopp andi ko paas dugg avion ñëw mën ngaa def loolu mais banque aussi man na la koo defal donc euh, banque c'est un outil de commerce international te Sénégal yi dañoo bari ci bitim réew. xam xamal nañoo ñooñu lu bari donc ñooñu mën nañoo attirer ay capitaux ci réew mi tout simplement parce que am nañu seen banque ak ñu mën a waxal ak am confiance ci seen bopp. lenn aussi gis nga Obama bi muy jógee bi muy ñëw fii États-Unis lim déclaré woon ne moo ko tax a jóg la mu wax ci États-Unis ne moo ko tax a jóg mooy commerce waaw xam nañ ne sax ñëwoon na fi aussi di féliciter euh, le Sénégal. pour la démocratie loolu am na mais Obama moom la mu déclaré woon waxut waxut woon loolu moom daf ne woon moom dafa jóg pour commerce moo ko yëkkati pour bu diggante euh, Afrique ak ak euh, États-Unis bon léegi commerce boobu yi bu fekkente ne sénégalais yi dañoo maandu ci mbir yu mel nii nuy wax bu Obama ñëwee daanaka doo am ku mu waxal wala keneen parce que euh, bu bu fekkente ne ab délégation commerciale dafa jóge États-Unis ñëw Sénégal di wax ak waa gouvernement bi képp wax jooju du jur lu bari parce que waa gouvernement bi ñu ci bari xamuñu commerce même bu fekkente ne ña nga ca place bu rëy ba takk karawaat dégg nga di làkk anglais wala français wala kii itam taxut ñoo xam commerce xam nga deme la donc li gën a baaxoon mooy que une délégation américaine bu jógee Amérique wala Japon bu ñëwee di wax ak i commerçant yi sénégalais dégg nga te commerçant yi sénégalais yi bu fekkee dañoo tasaaroo kenn a woo par benn benn naan leen ba nga xam ne dañu am pression ak euh, kàddu goo xam ne gi bu nit bu bu bu fekkente ne ab euh, cinq 500 américains dañoo ñëwoon tey bëgg a waxtaan ci commerce Sénégal doog toog ak 500 sénégalais yoo xam ne yi c'est des com c'est des c'est des euh, commerçants mais business ab gouvernement mën na koo bañ man am na ñu ne ci gouvernement ba xam business mais ña ca ba ëpp xamuñu ko d'ailleurs looloo taxoon Fonds monétaire international digaloon ak pays africains yi que nañ bàyyi commerce nañ bàyyi di dugg ci ay entreprise di ko jéem a gérer parce que loolu ab gouvernement du ko man te ab gouvernement ba léegi taxul mu man ko ñi ko gën a man ñooy ñi nga xam ne loolu mooy seen métier waaw donc banque dana am na boobu effet waaye nag loolu lépp euh, balaa man a nekk il faut que sénégalais yi démontrer capacité de de s'organiser waaw euh, bu fekkente ne mënu bu fekkente ne ànd bii mënut a nekk bu fekkente ne euh, euh, créer dara en ensemble munta nekk yu mel noonu yëpp day jafe pour pour pour pour mu nekk te aussi longtemps que nekkul réew mi day doon réew moo xam ne mi nun noo ko moom ci tur mais ña ca bitti ñoo ko moom ci ci réellement parce que ñoom ñoo fiy liggéey di am xaalis bu bari ndax dañoo yor ay capitaux yoo xam ne dañ koo dajale seenum réew capitaux yooyee du affaire u ne euh, banque yooyee dañ benn waay da koo moom benn waay moomu ko ay mbooloom nit ñoo ko moom ca ay mbooloom nit ñoo ko moom ci Amérique mbooloom nit ñoo ko moom ca Japon dajaloo boobee ñu dajaloo ba am seen entreprise ak seen i banques yu rëy rëy moom lañ war a dajaloo fii au Sénégal aussi pour contrôler notre économie a am voix ci sunu économie pour que gouvernement bi gën noo respecté gouvernement bi ci boppam dañoo war a respecté les commerçants sénégalais dañ leen a war a jàppale dañoo war a comprendre li ñuy def dégg waaye balaa looloo mën a am dëgg-dëgg il faut que ci seen bopp jéem a àndandoo ñoom seen bopp taxawal ay yëf ñoom ci seen bopp pour que pour wax a gouvernement bi ci ay wax waaye benn commerçant bu rocc ko rek dem gis waa gouvernement bi lu ci bare bare dañ lay delloo dañ lay dañuy fexe ba nga dem si jóge fa rek waaw mais bu doon bu fekkente ne ñetti nit ña dem sa commerce bépp la ñuy représenté bu ñu waxee dañ leen déglu mais nag lu bare bare ci lu Séné luy tax lu waaye di entreprendre Sénégal du du du réussir moo di gouvernement bi ci boppam taxut ñu am confiance ci nit ñuul ñoom ñu waa gouvernement bi ci boppam. waa gouvernement bi Sénégal ci boppam du du bii dong nag gouvernement africain beneen sax waxuma la waa Afrique euh, waa Sénégal waxuma la gouvernement bii fi ne wala ba fay jógee wala beneen toujours dañoo am tuuti euh, ñàkk gu ñu ñàkk wóolu xam-xamu nit ñu ñuul dégg nga euh, léegi ñu ngi koy tàmbalee wàññi ko parce que ñi ngi gis li ñu man dégg nga waaye bala bala pour nga wax ak ñoom dëgg dëgg dëgg da war a jéem a dajale dëgg dëgg dëgg ba am doole joo xam ne ji dañ koy gis waaye fi mu nekk man mii bu ma départ woon Los Angeles ñëw di jéem a gis gouvernement bii ne leen dama fee bëgg a def dara au même temps benn benn américain départ Los euh, Los Angeles ñëw fii di américain di wax ak ñoom moom la ñuy gën a déglu parce que loolu euh, du caagee nii euh, dañoo sikk so day ab lu ñu tàmm rek la dañoo xam nga lu mel noonu colonisation beeg xëy na yu mel noonu moo ko waral waaye li ma wax léegi mooy que ne gouvernement gouvernement africain yépp daanaka. wax akub tubaab wala gan wala chinois wala américain lañ gën a euh, faay daal ci waxal be wax ak benn waay bu dëkk Sénégal waaw loolu nag pour mu deñ ñi ko mën a dindi mooy Sénégal yi ci boppam euh, di jéem a dajaloo di jéem a imposer ay yëf waaw euh, bërki démb dégg naa benn ki xam nga banque pour nga créer ko Sénégal deux milliards la woon léegi yokk nañ ko ba di milliards dégg nga léegi pour nga créer banque au Sénégal il faut dix milliards te te bu yàggul rek deux milliards loolu commerçant yi war nañ cee wax ndax loolu mooy wane ne euh, deux milliards moom dix milliards yooyu du dara ci américain du dara ci français ñooñu mën nañ ko am kii waaye Sénégal yi moom dajale deux milliards moo ko gën a yomb dajale dix milliards donc aussi longtemps que saa bu ne bu ñu nee banque bi lii mooy lay laaj ñu ne lii boo ko amee am banque ñu ne ah léegi léegi lii la ñu yëkkati seen di ko def loolu dana waral waa réew mi duñ kii te lu mel noonu eh, gouvernement bi mën nañ ko sax bañ a yëg parce que banque centrale ñooy décider yu mel noonu gouvernement bi ñu jey ne mën nañu sax bañ a yëg loolu mel noonu fekk mais ña koy def ñoom xam nañ li ñuy def ña koy def ñoom xam nañ li ñuy def bu baax a baax a baax léegi nag eh, commerçant yi ci boppam moo tax seenu àndandoo eh, am solo pour que yu mel noonu bu bu naree am ñu daal ci gaa wax ndax waa gouvernement bi même président de la république mën naa bañ a payer attention ci attention ci mel noonu parce que am dafa am yu yu baree bari yoo xam ne moo ko gën a soxal moo ko moo ci la gën a am priorité donc détail bu tuuti yu mel noonu mën naa doon détail lu rëy rëy rëy te moom sax du ko seetlu parce que bis bu set kenn ku ne wax ak moom am na lu baree bari lu ma a donc pour ñu dimbalee réew mi te dimbali même président dafa laaj que nit ñi organiser loolu euh, defe naa ne maa ngi yem foofu ji ci kii bi rek donc idée bi daal mooy idée banque xam naa danaa ex danaa tu wax tuuti ci mbirum banque islamique ak banque eh, kii xam nga ñaare nit dana ma ne waaw yeen banque bi ngeen bëgg a créer banque islamique lay doon wala banque traditionnelle bon banque traditionnelle moom ñëpp xam nañ ko mooy banque boo ne bii da lay lebal eh, un million nga war koo fay un million cinquante mille dégg nga wala moo lebal la dix million nga war koo fay onze millions yu mel noonu noonu la banque yi def bon affaire banque islamique moom liñ ko niñ ko tërale ci li ñuy wax. mooy man bokk dama bokk naa ci institut de banque islamique bi njëkk a créé def nañ fa neuf mois di jàng idée bi euh, banque islamique banque islamique moom dañoo wax ne ci alxuraan ci islam lañ ko tëral euh, danañ wax ne wa ahalallahul bay'a wa harrima riba donc riba tere nañ ko te nangu na commerce commerce loolu lañ loolu idée boobu dañ ko utiliser baax donc ñiy wax banque islamique ñoom ci seen xam-xam ak ni ñu interpréter aaya boobu moo di que banque Euh, islamique mën na laa jëndal oto ci dix million jaay la ko ci onze million nga war koo fay ci ci mi weer nee nañu waa banque islamique dañoo jàpp ne loolu moom légal na parce que yàlla moo ne euh, wa euh, wa ahalal laahul bay' donc jaay ak jënd la foofu bon léegi am na beneen kii loolu mooy jaay ak jënd bi donc ah, am na activité yoo xam ne activités yi jaay ak jënd am na activité yoo xam ne li ñuy wax loolu mooy moom la ñuy tuddee murabaha aussi léegi dara ba moo di que yow nga doon bëgg bay te amoo xaalis nga dem ci banque mu lebal la nga bëgg a bay dem ci banque bëgg fa 3 millions dégg nga banque bi la naa la jox 3 millions mais nag bu dee banque yi ci des dañ la naa 3 millions dinaa la ko jox waaye 3 millions 500 mille nga may fay bu bu bu bu weer jàngamee banque islamique da lay wax ne bu fekkee bay nga. ci 3 millions yi mbay ma e, ñu jaay mbay ma muy 5 millions léegi yow pour pour sa liggéey rek déjà am nga e, peut-être 1 million. léegi kon xaalis bi li mu génnee mooy 1 million bi ci des dégg nga 1 million boobu aussi moom léegi moom ngay séddoo banque bi parce que sa liggéey la lay fay bu fekkee ne da bayoon mbay jox ko mu jox la 3 millions nga bay muy 2 millions léegi li banque bi day perte 500000 nga perte 500000. parce que dafa laa jox xaalis nga liggéey te liggéey ba amul profit amul bénéfice bu fekkee da laa jox xaalis nga liggéey am bénéfice da ngeen di séddoo bénéfice loolu euh, mooy li ñuy wax ba am na beneen formule boo xam ne bi li ñuy wax musharaka moo di que banque boo xam ne bi da laa jox dix millions te fekk yow euh, amoon nga sa vingt cinq millions dégg nga mu jox la dix millions léegi yaa ngi trente cinq millions ngeen ànd dégg nga xëy na di yare xar di jaay wala ngeen di bay tool wala ngeen di importé ay ay yëf yoo xam ne dañ koy jaay mel ne tàndarma ci koor yi bu affaire ba jeexee léegi da ngeen di séddoo bénéfice ba ci yow mi amoon yow mi ko joxoon dix millions yow yaay gën a tuutle parce que moom mi ngi woon ak vingt cinq millions donc dañuy partager bénéfice yi entre euh, les deux capitaux loolu mooy musharaka donc ñaare banque islamique ñetti opération yu lay def bon léegi <coughs> est-ce que suñ banque bi dañ ko war a taxawal banque islamique wala dañ ko war a taxawal banque gi euh, am na ci am na ñu ci waroo ay xalaat banque islamique léegi <coughs> màgg na ci àdduna ba tubaab yi sax xam nañ comprendre nañ ko léegi réewi tubaab yi sax am nay banque islamique Citibank banque euh, banque banque américaine bu rëy rëy créé na benn benn banque islamique ci Bahreïn te di jubluwuñ ci affaire julli ak yooyu taxul islam taxul ñu di ko créé dañoo xam ne rek formule bi dox na te jullit yi ñoom mën nañoo daxe ca nu mel donc fii ne bu Sénégal yi dajaloon ba am par exemple tey quarante milliards wala ñu am vingt vingt cinq milliards ne dañu créer banque léegi xaalis ba ña ko moom ñi ca ëppale la ñu décider moom la ñu xalaat def noonu la société yëpp di doxe donc conseil d'administration ba bu ñu ne woon tey banque islamique lañ bëgg wala tey ñu ne woon euh, banque beneen lañ bëgg loolu ña moom xaalis ba ñoo koy doxee parce que banque isla euh, islamique ak banque burul islamique ci ci euh, Sénégal ñaar yëpp légal na parce que Sénégal autorisé nañu création banque islamique am na jamono yoo xam ne xamuñu ko woon waaye léegi xam nañ bon léegi nag kon banque islamique ak banque euh, kii yooyu euh, ñaare noonu lay euh, ça dépend yi nit ñi liñ liñ bëgg banque islamique daal moom du jël intérêt day da lay jox xaalis ngeen séddoo bénéfice wala mu jënd marchandise jaay la ko <coughs> ah, projet bi am bi noonu naa ci lettre président Abdoulaye Wade Eh, bu yàgg bindoon naa ko ci lettre ba moom ci boppam mu rafetlu ko ba doon eh, wax sax ne doon wax sax ne léegi moom daf dafa doon conseillé ne ba eh, créer banque jënd banque ko gën a yomb vraiment defoon na ci ay ay facilité mais nag jamono yi nga xam ne demoon na bay bëgg kii moom la crise économique bi tàmbali dégg nga affaire banque xaw a kii léegi nag nit ñi ñu ngi dellu siyaat yi bëgg war a créer ay yëf parce que ñàkk a créer ay yëf moom neexut neexut a wéye bàyyee sam réew ay gan rek ay bi waaye ñu jóge bitim réew ñu di ko doxal ñu yor économie ba parce que économie dafa rëy cim réew économie cim réew ku ko contrôler yow yaa daanaka yaa contrôler réew tubaab yi bu njëkk bu ñu mësaa bëgg a contrôler Sénégal dañ fiy ñëw ak i soldaar ak i fetal di ñëw di imposer nit ñi seen volonté ci ci ci doole léegi nag soxlaatuñ ñu di fi ñëw am jàngal nañ gaa yi tubaab ba tu gaa ñi xam nañ liñ li tubaab yi bëgg waaw xam nañ ñenn li Sénégal yi bëgg léegi nag gouvernement yi li ñuy def mooy léegi négocier xam nañ ne Sénégal yi lii moo baax ñoom waaye jàpp nañ ne lii tuwaab yi itam lii bu ko defee ñu nekk ci diggante boobu nag di di di kii donc tubaab yi léegi soxlaatuñ euh, seeni soldat di fi nekk wala seeni fetal wala seeni ara camp militaire léegi Sénégalais yi jàng nañ seenu langue. jàng nañ xam nañ seeni i xam-xam euh, ñu ngi yor réew mi ci seen i daanaka seen i tur donc léegi ma euh, li ñuy wéyee léegi mooy que am réew mën naa contrôler économie beneen réew sans que mu nekk waaw du ci du ci du ci du fa andi soldat du fa andi dara day fexe rek lépp lu fa am solo ñu ñu tey ko seen loxo banque bu baax bi ñoo ko moom usine bu baax bi ñoo ko moom ñoo contrôler lii contrôler lii contrôler lii dégg nga loo mën a def. du tey ñu contrôler ba aussi londaak ñu ngi contrôler loolu boo ma la ko joxe bu la joxee exemple Sonatel <coughs> Sonatel ña cay woote ay Sénégalais Sénégalais yi ñooy woote pour Sonatel taxaw Sénégal Sénégalais yi ña nga bitim réew di woote ñu ngi fii ci Sénégal di woote ña nga ca Asie di woote ña nga te pourtant Sonatel Sénégal moomu ko loolu yooyu mooy yi nga xam ne wërta euh, wërta wërta mën a continuer euh, société bu mel ne Sonatel ak li Sénégalais yi sawar ci bu woote dafa waroon a doon majorité capitale bi doon une société sénégalaise dégg nga ak yeneen yu baree baree bare donc euh, li nga xam ne daal euh, mooy euh, gàttal moo di que dajaloo àndandoo concertation stratégie loolu lépp jar aajo na ko léegi pour que Sénégal yi jéem a def lépp lu ñu man pour contrôler l'économie du Sénégal jërëjëf loolu laa amoon ci présentation léegi nag pour ñu waxtaan ci question ak yooyu jërëjëf sëriñ Mouhamed Bachir Diop ci exposé bu am nga xamante ne defal nga ñu ko te moo aju ci projet banque islamique yeneen bànk yi ni nga xamante ne sax noonu lay doxee xam naa ne du ñàkk ay taxaw seetlu yoo xamante ne lenn ci mbokk yi danañ ko ci indi kon ci turu mu assasat bi waxaa yi bi fa kooku iman ñi ngi lay ñu ngi lay jagleel kàddu cant yoo xamante ne am na fu mu waaye amul fu mu yem xam naa ne laaj yi xaw naa bari ko ci waxoon na tamit ne ñi nga xamante ne ñoo amee tontu laaji fiq yi bu fekkent ne ñëw nañu ñu jox leen kàddu bi su ko defee ñu mën a tontu laaj yi nga xamante ne moo fi rotoon ci fan yi ñu weesu yaakaar na xaw naa bari tuuti waaye dafa mel ne dañoo wax ne xam naa allah suba lañuy ñuy tontu laaj yi nga xamante ne moo aju ci wàllu fiq kon laaj yi nga xamante ne moo jëm ci waxtaan yi xaw naa takk tuuti xam naa damay jox kàddu gi rek oustaz Ahmadou Mbow su defee ñu ñëw ci laaj bu noppee bu fekkente ne waxtu yu may nañu ko ñu jox lenn ci mbokk yi ñu def ay taxaw seetlu lii nga xamante ne moom la sëriñ bi dama waxtaane kon ñu jox kàddu gi oustaz Ahmadou Mbow asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci weeru koor wi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te kum ko defal nga am ko yàlla nañu yàlla boole defal jàmm sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci turu muassasatul wafa bi xuquqil iman nee nañ ñu ngi lay sant cant boo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di wax ni mawduu bi muy thème bi liñ ci doon séentu am nañ ci lu kawe kawe njot di ñaan sunu boroom mu bàyyil ak sam xel yàggal la te wéral la may nu nu yàgg teewe jataay bii jataay bi waxtaan wi bokk yi teewlu nañ ko bu baax teewlu gi ñu ko teewlu moo waral laaj yi bari na lool mbokk mi nee na ginnaaw bi mu la nuyoo ziyaare la dafa doon laaj mu ni naka lan mën a sose bànk fii te kenn nangu la yor xaalis ci réew mi koo ni rek du nangu ni moom la léegi nan lañ mën a def nag ba sos kon euh, ay banque euh, waaw ni mën a créer banque moom banque moom ñu koy fu ñu ko créer fu ne dajale xaalis créer ko rek lañ koy def ñaare bu fekkente ne par exemple dafa nekk ci réew yu mag yi Euh, structure yi koy créer dafay leer ba nga xam ne nit ñi mën nañ koo mën nañoo dugg ci banque boo xam ne bii du ñu xam sax ne daanaka ñu koy créer parce que yoon wi day leer naññ naññ ba nga xam ne amul benn problème Sénégal gi nag lettre bii moo bindoon euh, Abdoulaye Wade li ma ci bindoon mooy euh, nous co maa ngi bind maa ko lire ci en français nous comptons réunir au départ de 2000 à 3000 intention de participer pour un montant minimum d'un million de francs CFA par Sénégalais dégg nga booba li ñu doon départ moo di que départ maanaam ay nit ñu nangoo participer euh, ku ku joxe kenn ku ne joxe xëy na un million wala cinq cent mille wala loo loo xam ne d'accord na ci pour que ñu dajale ba xaalis am boo xam ne bii euh, mën nañoo dajale li nga xam ne mooy capital bi li li nga xam ne mënu koo manqué. parce que jamono am na jamono yoo xam ni euh, pour créer banque Sénégal trois cent la am na jamono yoo xam ni un milliard la am na jamono bu yàggul deux milliards la léegi def nañ ko dix milliards donc pour créer banque léegi dafa gën a jafe fuuf parce que ñi nga xam ne dañoo yor seeni banque ci réew mi euh, euh, loolu moo leen di gën a arrangé c'est pas parce que ñoo ko c'est pas parce que ñoo ko def xëy na defuñu ko mais loolu moo leen arrangé donc li li ñi borom banque yi li lee li leen arrangé moo di que yi gën fee bañ a bari ndax lu banques yi gën a bari xëy na commerce banque bi gën a néew doole donc euh, banques yu baree baree baree ba mu ëpp jim réew banque centrale dana ko euh, contrôler ba seet ku ñuy jox banque ku ñu dul jox banque waaye nag loolu itam dafa am benn tuuti problème bu ñu nag Sénégal banque yi fi euh, ñi fi li banques yi bari bari ñii def jëflante banque yi bariwul ñu ngi wax ne 14 pour cent ci Sénégalais yi ñoo jëflante ak banque donc bari nañu bare bari ñu jëflewut ak banque jëflewut ak banque xay na ñooñu dañoo gisul banque bu ñu nangoo jëflanteel bu fekkee ne day dañoo amoon Sénégal banque boo xam ne bii tey euh, waa Darou Mouhty ñoo wax ba créé ko ci Darou Mouhty ñu bare bari danañ am compte ci banque danañ ci dugg bu fekkee ne muy feneen ak feneen bu fekkee ne waa Sénégal dañoo gis banque boo xam ne bi ay Sénégalais ñoo góor euh, góorgóorlu ba taxawal ko ñu bare bari danañ jël euh, kii dañ ca dugg donc le fait que ñu naan euh, banque bi banque yi dañoo bari ba ëpp am na tuuti euh, idée la boo xam ne bi c'est pas totalement correct xëy na ñiy jëfandikoo banque yi ñoo am banque bare baree baree bari mais ñu jëfandiwu ñi jëfandikoo benn banque ñi ngi jëréew mi aussi donc banque li ñu koy créer mooy dajale xaalis rek am na nag règle yoo xam ni banque centrale moo koy imposé nga xam ne noonu dong lay tëddee maanaam euh, banque par exemple tey man mi fi moo boo amoon cent milliards mënoo dem créer sa banque boo xam ne bi yàgg banque bu ñu créé bu nekk ab société lay doon mbooloo koy moom toujours société anonyme aussi lay doon capital ba dañ naan mënut a manqué nanga donc euh, am na condition yoo xam ne ci la ñuy créé banque banque doon banque banque benn waaye mënut a nekk ci ci loi Sénégal banque ba banque mbooloo toujours lay doon ab société. jërëjëf mbokk mi nee na dafay laaj lan mooy mutuelle ak nuñ koy taxawale ab mutuelle. bon mutuelle euh, ci boo ko day gis nii moom dafa am lu mu niroog banque ak lu ñu wute lu mu wuteeg banque <coughs> mutuelle lu mel ne association la maanaam fi mu nekk tey waa fii nun ñii toog fii mënoon nañoo créer mutuelle mënoon nañoo wax ne dañuy dajale xaalis euh, weer wu jee kenn ku ne joxe 1000 francs dégg nga ñu di ko ñu ñu dajale ko muy sunu euh, sunu mutuelle ku di di ko ku am ku am. luy soxla soo xam ne dañ la cee war a eh, lebal ñu lebal la ci li ko wuteeg banque mooy loolu boo ko defoon <clears throat> doo doo mën a def maanaam dem fee daal di ubbi sa sa sa eh, banque ku ñëw daal di fay déposer mutuelle boo ko créé ña bëgg a bokk ñoo cee bokk mais mënoo dem fee daal di ne da ngay ubbi ay guichet dégg nga benn waay jaar bi daal di mutuelle de nangam dégg nga est que mën naa fi ubbi compte ñu ne waaw nga daal fay def sa 5000 eh, kee def 1000 kii yam déedéet euh, euh, mutuelle ñi ko dàq accord ñoo koy ñoo ji ñoo ji ne banque nag boo ko amee mën ngaa taxaw fële ubbi ubbi ubbi ko rek maanaam mën ngaa dem ba Daaru Musi nga daal di ubbi benn benn dem ba daa dem ba Ngaañ nga ubbi fa benn nit ñi ñëw di ci ubbi kon di ci dénk parce que li tax mooy condition yi mu war a am pour que nit ñi war ci am confiance ak lisance bi mu war a am da koo am looloo tax euh, donc euh, banque centrale léeg-léeg du du lebal mi xam nga banque boo ko amee banque centrale ñaara da ngeen di am relation bu fekkente ne xaalis ba jeex na ah, parce que boo yoroon fi mu ne mutuelle mën nga koy leble di ko leble ba yoratoo xaalis bu doon banque ñaare centrale daf lay refinancer daf lay daf lay dimbali pour que yow xam na ne lebal nga ñi ñëpp te danañ fay waaye fayaguñu donc euh, banque centrale mën na laa dimbali ci xaalis pour que waxtu wu ñuy fay tasanteeg eh, nga war a fay banque centrale bu ko defee noonu noonu euh, loolu boobu wuute am na ci donc maanaa jël argent du public jël xaal jël xaalisu public bi. Euh, sans discrimination ak jot ndimbalul banque centrale yooyu bokk na ci li wutale banque ak mutuelle ma daal ab association la ay nit ñoo xam ne dañoo dajale seenu xaalis di leblente ci seen biir loolu mooy kii bi euh, am na ay réglementation moom itam parce que léeg-léeg am parce que dañoo seetlu ne am na ay ñuy créer mutuelle xaalis ba daja xaalis ba du fa nekk léegi moo tax mel na ne dégg naa ne léegi bala ngaa mën a créer mutuelle da def benn dépos banque centrale daf lay vérifier tuuti bu fekkente ne problème am na ñu xam ne am na xaalis boo déposé woon boo xam ne bii ma nga fa te bañ a dajale ba mu mat euh, cinquante millions rek nga daal di koy jaay daal ne euh, affaire perte na donc am nay conditions yu ñu koy taxawale moom itam. mbokk mi moom it dafa laaj mu ne ndax mën na noo am banque murit banque boo xam ne banque murit ndax mën nañ ko am. idée idée banque murit ba mbank e, e, loolu am na ñu mu ñu mu neex am na ni ñoo xam ni danañ di wax yooyu wax waaye nag maanaam man sama xalaatu bopp moo di que Sénégal Sénégal euh, c'est une seule famille euh, jërul ñuy am banque boo xam ni banque murit dong lay doon d'ailleurs loolu bu boobaa day niroog loo xam ne lii man dama dul sax niru yëfi murit dégg nga parce que affaire Sëñ Touba affaire affaire defal ñëpp la Sëñ Touba bind nay téere yoo xam ne ni laaju ca kenn dara te nit ñi bu ñu bindee téere dañ ca am ay droit d'auteur sëñ Tuubaa laajul ay droit d'auteur li muy li moi euh, euh, Masaalikul Jinaan mën nga koo jàng fii mën nga koo jàng Tiwaawan mën nga koo jàng états te kenn du la ci fay yan droit li ma yaakaar ne moo gën moo di que buñ dee am banque boo xam ne bii murit euh, murit ñoo jee ëpp capital ndax loolu am nañ doole joo xam ne yi ñuy des amuñu ko ci économie c'est vrai waaye nag buñ dee créer banque nañ créé banque Sénégal rek boo xam ne bii duñ ko tuddee banque loolu yu mel noonu day dafay xaw a mën a lu lu lu mën a choqué ñeneen nit waaw ne il est que murid yi ñoom kenn gënu leen a mën a créer banque parce que ñoo daanaka ñu euh, euh, dooley créer banque ci ci ñoom la ëppee ci ñeneen mais man sama xalaat moo di ko bu ñu dee créer banque nañ créer banque rek murid beeg tijaan beeg catholique beeg eh, lu waay mën a doon boo bëggee bokk ci ba eh, bokk ci banque boobu nga bokk ci banque boobu itam bu fekkente ne day leble du seet ne kii murid la du seet ne kii tijaan la du seet ne kii catholique képp koo xam ne kii da ngay jënd ak jaay wala ngay bay wala ngay eh, liggéey bu mën a doon banque boobu ñu créer même bu fekkente ne murid yaay ci ëppal doole li mu war a def mooy financer opération bu baax rek te bañ cee seet opération murid rek opération tijaan rek opération keneen donc banque bi gën mooy banque bu Sénégal Sénégal yi yépp ñoo war a taxaw taxawal banque boo xam ne banque bu Sénégal yépp lay doon jërëjëf kii mu ni dafay laaj lan moo tee banque yi mën a defar xaalis bu bari ngir ñépp mën a am waaw loolu loolu moom xam nga banque dañ koy euh, tër ci économie ni réew mi tollu ci alal ci la ñuy defar kayit yi waaw kayit yi nga xam ne mooy xaalis maanaam 1000 francs yi ngay gis si mbedd yi fi ñu ko tër moo di dañoo jàpp ne alal ji ci réew mi nii la toll moo tax ñu ne kayit yi kayiti xaalis yi nii la toll loolu moo waral léeg la ñuy def dévaluation léeg la ñu dem ci réew ba dem a dem ba jàpp ne kayit yi surculer alal tolluwul alal yi kayit yi surculer ci réew mi alal junni toll toll bi bu ko defee ñu ne la léegi euh, lépp loo xam ne lii euh, sa sa euh, dollar bu fekkente ne dollar dafa doonoon comme ni am na amati dollar dafa doonoon deux cent cinquante léegi euh, ñu ne la daal non non non dollar bi daal léegi du deux cent léegi daal pour ma jox la un dollar bëggatuma deux cent cinquante cinq cent laa bëgg parce que amoo alal réew mi réew mi amul alal joo xam ne ji seen kayit yi kayit yi kese la ni ma la ko mën a expliqué woon mi ngi mel na tey nga nga ne woon tey ñu ne woon nga rayoon fee aw nag di ko séddale dégg nga daal di def say daal ne ku fa ñëw ku fa indi euh, bon bi rek na ko jox na nga ko jox euh, euh, libar libaru yàpp dégg nga yëf yi di di di di cent kilos donc nga war a joxe deux cent bon lu noonu la waaw léegi bu fekkente ne dangaa ngaa dem bind deux mille bon léegi këyit bon yi tolluwutul rek alal bi dégg nga looloo tax boobaa léegi ka nga xam ne dafa yor yàppoo bu xamee yëgee loolu da ne ah non no non léegi boo ma joxatee bon du ma jox waa ji libar genn wàll libar laa koy jox dégg nga loolu mooy mooy mooy mooy euh, li ñuy wax dévaluation waaw donc alali réew dafay war a tolloog xaalisu réew waaw léegi euh, léeg-léeg am ay dérogation ci loolu mais loolu ay technique la yoo xam ni euh, ay technique la rek yoo xam ni léeg-léeg fi mu nekk tey mënoon ngaa nit mënoon naa ñëw di la fay bor yow nga xam ne amoo xaalis ba noppi nga jox ko chèque wala nga jox ko kii aw kayit wax ni baaxut waaye xëy na li ñu jublu mooy dalal xelam xëy na lu mu jublu mooy tappale xëy na lu mu jublu waaye yooyu yëpp des na ko état yi ci boppam léegi la ñu créé monnaie aussi boo xam lañ jafe ne mooy àll réew waaye nag loolu ay technique yoo xam ne mënut a sax boo bu saxee problème day daal dem comme ni ma la ko expliqué ci naw yi nga joxee euh, euh, deux mille bons ci ci ci ci loo xam ne yàpp nekkatu jërëjëf mbokk mi dafa laaj mu ni lan moo wutale banque islamique Sénégal ak yeneen banque yi waaw waaw loolu sànq xëy na da ko fee fekkuloon waaye loolu mooy li ma doon wax ne banque yi ci des dañuy jël intérêt direct dañuy ñëw ne la lebal naa la euh, cinq mille yaa ma ameel six mille bu weer banque islamique du def noonu noonu banque islamique bu boo gën def lu mel noonu da boo ko doon boo bëggoon loolu da naan looy looy doy bi nga ne ko dama cee bëgg a jënd ab rajo mu ne la man li ma man mooy jënd rajo bi jaay la ko ci ci six mille waaye banque islamique day mooy too def opération boo xam ne bii opération xaalis ak xaalis dong la donc euh, intérêt mooy li kii léegi banque islamique bi mën na laa jox un million nga dem euh, jënd ci ay xar euh, yafal leen jaay ko am ci bénéfice mu ne la nga jox ma nangam ci bénéfice waaw mën na aussi nga nga nga nga am xaalis te doyaloo doyaloo mu dolli la xaalis nga liggéey ngeen bokk bénéfice ba banque islamique noonu lay liggéeyee dalay day jënd dara jaay la ko wala ngeen bokk liggéey am bokk bénéfice banque yi jëres nag ñoom boo ñëwoon ne leen da euh, euh, lebal ma 5 millions li lay bëgg a wax mooy bon yow léegi yaa ma ameel 6 millions dégg nga waaye nag bala ma la ko jox nga jox ma sa kër wala yu mel noonu. mbokk mi nee na ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi dafay laaj. nan ngay àttee banque yi waaw. waa banque yi moom dañu fee ñëw am njariñ ci réew mi waaye nag di eh, seen njariñul bopp gën leen a ñor ñi ngi ci réew mi di fi di def lu bare bare ci réew mi am na entreprise yoo xam ne yu mag a mag a mag a lañ la ci réew mi soxla xaalis bu baree baree baree bari banque yi ñoo leen ciy dimbali te ñu ngi leen ciy dimbali banque yooyu xam ne banque française lan banque américaine banque feneen ak feneen ak feneen ñooñu ñu ngi dimbale ay nit ci réew mi waaye nit ñi waa réew mi ñëpp yemu ñu yem eh, bokk ñu yem am na ci banque yoo xam ne yi eh, seeni mbir ci ku ku am doole lañ koy def duñ dem maanaa tey di dimbali koo xam ne kii dafa soxla ab teen ca dëkkam wala muy dimbali koo xam ne kii day bay day bay ak quelques hectares wala yu mel noonu ndax loolu duñ eh, du leen danañ ko dul danañ ko dul jaral parce que nit ñi ñuy jël bëgg a fab di leen fay ñuy toppatoo yooyu moo tax duñ ko def ñoom li ñuy def mooy dañuy fekk benn waay boo xam ne bi 100 millions la bëgg ñu lebal ko 100 millions mu fay leen 120 millions te muy ñaar ñaar nit ak ñett loolu moo li ngeen noppal te xam nañ ne ñi ko soxla danañ ko man léegi nag ki nga xam ne dafa bariwul xaalis lebal ko dafa bari dafa ëpp ay risque donc banque réew mi sawaruñ ci lebal koo xam ne kii amul ay moyen waaw donc euh, soxla nañ yeneen ba yeneen i banque ki dafay laaj ba mu ni nan la ci nit mën a bokkee ci banque yi waaw banque am na ni ñu bare bari ñuy def ci banque maanaam banque bii may wax ne nañ ko créer bis bu koy créer dafay am euh, lu ñuy wax euh, lu ñuy il faut ñu am une société d'investissement euh, boo xam ne bii moom moo koy mooy mooy créer banque il faut que ñu dajale xaalis sous forme d'une société boo xam ne bi nit ñi dañuy mën bokk ci société boobee bon maa ngi doon xalaat ne bu ñu ubbi woon Euh, un compte d'investissement national une société bu tudd noonu dégg nga boobaa ñu ne léegi képp koo xam ne gi da bëgg bokk ci banque bi da nga joxe par exemple cinq cent mille donc nit ñi dañuy mën a bokk ci loolu ca capitalu société boobee société boobee bu demee dema dema dema dem ba am euh, lu ma deux lu ma léegi damay wax ne six milliards léegi ndax banque boo koy créer da koy bëgg a contrôler ndax ñeneen dañ cay bokk ñeneen dañ cay bokk te yow da ngay bëgg sa wa sa sa kàddu di dox ci banque bi donc boo doon créer banque bu 10 milliards da ngay fexe ba yow mi ko créer nga moom 6 milliards ya maanaa Sénégal yi bu fekkente ne dañoo dajale woon ñoom ci seen bopp 6 milliards léegi bu boobaa bu ñu créer banque bu 10 milliards ñoom ñoo koy ñoom ñoo am euh, euh, conseil de d'administration bi décidé ñoom seen voix moo fay ëpp doole mënoon ngaa def ne 6 milliards la la Sénégal yi indi commerçant yeeg euh, ñëpp léegi nag ñu daal ne état Sénégal est-ce que mën nga cee bokk supposons Sénégal état bi ne mën na cee def bon ñu daal ne est que ñeneen i nit ak ay français ay japonais yooyu mën nañ cee bokk bu ci defee yeneen 2 milliards banque bi daal taxaw ci 10 ci 10 milliards mais nag boobaa Sénégal yee koy contrôler parce que ñoo ci xaalis dégg nga société yëpp noonu lay taxawee dégg nga ki xaalis ci société bi mooy contrôler société bi bon léegi nag bala koo mën a créer nag il faut que banque centrale aussi euh, nga suivre seen i règles maanaam am na lu ñuy wax partenaire stratégique ñaare sawaruñ ci banque boo xam ne bii eh, ay nit ñoo cotiser cotiser cotiser cotiser ba ñoom ñëpp ñu tolloo ca ñaare dañuy bëgg koo xam ne kii day day am doole lool bokk ci boo ko defee muy koo xam ne kii bu ñu ko jàppoon buñ problème amoon moom ñu mën a kii ak moom te muy muy risque bu rëy ci moom waaye bu duñu sawar ci banque boo xam ne bii dañ ko cotiser nii rek mu daal di taxaw eh, dégg nga ëllëg ci biir mu kenn du xam koy koy waxal dañuy bëgg li ñuy wax partenaire stratégique neena kii ba tey nee na mi ngi lay laaj nooy compéturer banque yi la fi jiitu. noo leen di. compu compéturer waaw. waaw waaw loolu loolu question bu am solo la compétition bi maanaam mooy li ma doon wax sànq am na nit ñoo xam ne ñun noonu bu ñu créé woon banque ñoom duñ ñëw ci boobu banque dégg nga ndax ñoom ña ngay dem ci banque ba nga xam ne euh, am na cent milliards wala deux cent milliards dégg naa ñu ne société générale des banque du Sénégal am na ren bénéfice su cent milliards. moom banque benn banque boobu donc dégg léegi am na nit ñoo xam ni société générale booba donc la ñuy defal duñ defal boo créé woon yi ñoom duñ fa ubbi compte mais am na ñoo xam ni ñoom boo créé woon mu ñu ubbi dégg nga ndax ñoom xëy na euh, lu bari dalay tax ñu ubbi compte xëy na foofu yow da nga leen wax ne leen ku fi am 5000 francs mën a ubbi compte wala nga ne leen wala muy banque boo xam ne bii euh, day bankum réew mi te euh, dimbali réew mi ñor leen wala ñuy ñoo xam ne yow da ngaa am programme mbay wan leen ne man li may gën a financé mooy mbay donc ñu daal ne kon ay baykat la ñu nañ dem ci boobu banque ne ma mel noonu moo noonu la ñuy kii donc Sénégal am na ba léegi place parce que dañoo wax ne cent Sénégalais yu ne quatorze fukk ak ñeent donc ñoo ca am ñoo ca nekk ci banque donc euh, loolu mën ngaa wax ne kon quatre-vingt-six pour cent des Sénégalais bokkuñ ci benn banque donc bu fekkente ne am nga banque boo xam ne bii convaincre nga leen ci amal leen leen njariñ banque boobu mën na leen a mën mën nañoo mën na fee nekk te soo du ak sax problème banque yi problème banque boo xam ne bi day am ak problème banque yi de sax taxut ñuy créer ñuy ñuy créer banque waaye li ñu war a am mooy banque boo xam ne bii Sénégal yi dañ koy créer te état sénégalais supporté ko parce que état sénégalais dañoo war a supporter les banques du Sénégal et le entreprises du Sénégal dafa soxla dafa aajo lool ñu bañ a yemale wolof Njaay day wax ne yemale ñu ye ñu ñu yemul gënale la waaw donc bu fekkente ne banque Sénégal bi ak banque français bi moom la état bi yemale loolu léeg-léeg du jekk te du te du te du amal njëriñ réew mi dégg nga parce que banque euh, étranger bi li muy li li yëfam yëfama dégg nga yëfam yëfama banque bu Sénégal bi nag xaalisub Sénégal lay liggéey ak waa Sénégal boo amee bénéfice bénéfice bi ci Sénégal rek lay mën a yem loolu euh, mooy li ma xalaat ci affaire compétition bi. ba tey nee ngir rafetlu gum lu waxtaan wi ak teewlu gum ko teewlu euh, caution euh, bi nga xamante ni di milliards la nee na loo ci wax ak réew mu ñàkk mii di Sénégal nga xam ne dañoo ñàkk lool. loolu question bu am solo ngoogu waaw xam nga loolu ba ci boppam mooy mooy ci li ma doon wax ne état bi dañoo war a supporter seen économie nationale dégg nga banque centrale la tax ñuy euh, yëkkati caution boobu ba 10 milliards capital capital ba 10 milliards boo leen ko laajoo dañ lay won rek banques yi dañoo bari tey itam il faut ñu euh, marché bi bañ a bañ a waaye nag yow mi Sénégal yow yow miy état sénégalais te xam ne sam réew moom banque yooyu li muy bari bari amoo ci benn yow buñ nee nañ euh, yëkkati capital bi ba mu tooglu foofu war nga ci beneen xalaat war nga ci beneen xalaat bu dul tout simplement lool la loolu la ñu décider dégg parce que boobu décision du euh, mën naa bañ a doon njariñul réew mi mën naa doon njariñul réew mi gaa bu fekkente ne tey. Sénégal yi dafa tax ñu dolli fas jom fas yéene bu dee 10 milliards ñu am ñu am 20 milliards loolu mën nañ koo defee noonu dégg nga euh, ndax banque moom lu mu gën a am euh, capital gën a mën a taxaw dégg nga banque boo xam ne bii dafay da koy daal di si ñu daal koy taxawal daal leb leble leb leble xaalis ba jeexit kenn bëggu ko kenn ku ne bëgg na banque boo xam ne bii day taxaw te dëgër te am doole waaye nag euh, Sénégal yi war nañoo am chance de participer au commerce bancaire ci seenum réew. en créant leur banque dégg nga bu fekkente ne dañ leen di may dérogation boo xam ne bi dañ naan banque bi bu doon dix milliards ñoom dañ leen di may banque cinq milliards wala yu mel noonu jaadu na daal pour ñu seet ne euh, Sénégal yi aussi war nañoo am seen part ci loolu te loolu état bi am na ci euh, kaddu waaye kaddu gi euh, am na commerçant yi aussi am nañ ci parce que bu ñu bu ñu dajalowut loolu kenn du ko mën a discuter kenn nit mënut a discuter loolu li may wax nii bu ko bu ko am na ñu ñoo xam ko déggee day naan eh, parce que jàpp ñu ne kenn ànd na ci li may wax waaye buñ ci nit ñi àndoon ñu déglu ko bu baax dégg nga loolu nag moo waral ànd bi euh, mu laaj ko pour que buñ dee am banque ak entreprise ak lu mu mën a doon ci réew mi ñu ñu mën koo négocier ak état bi euh, réew mi bitim réew aussi respecté nu ña nekk bi Italie ak France yu mel ko aussi ku ñuy waxal wax la na Sénégal am na lii te ñoo ko fa def. jërëjëf kii nee na ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi dafay laaj rek. lan moo wutale doxinu banque islamique ak doxinu suñu banque yi ci réew mii ci wàllu intérêt dal waaw loolu c'est la troisième fois ñu waxtaan ci loolu euh, moo di que banque bu dul banque islamique day leble di ca teg intérêt euh, sans tenir compte ci li ngay def ci xaalis moom dafay toog fii nga daal di yéegi-yéegi fëgg bundam ne ko damaa soxla un million mu ne la un million nga ne ko waaw nga ne mu ne la euh, est am nga oto mu ne la waaw nga ne ko carte oto mu ne la oto bu yees rek nga ne nga naa la jox un million de waaye pour garantie waaye nag un million bi la ko joxee bis boo may fay da ma jox un million deux cent mille booyee boo nag sax dem taal un million bi dégg nga moom bu xisee ba am garantie yi mu am ak intérêt yi euh, kii bu la ko joxee yaa ko amee lii boo ko joxut léeg la mu sàkk pexe ci ci ay garantie boo banque islamique nag bu ñëwoon moom itam dana laaj looy doyee un million bi nga ne ko damay doon jënd benn oto oto kii mu ne la oto un million mën nga ci am oto nga ne ko euh, waaw parce que oto la boo xam ne bii du fu ma ci lu muy lii lii lii mën na la mën na la waaw d'accord est-ce que mën nañoo xool oto bi bu ñu ko xoolee ba noppi ñu mën nañ laa wax ne la léegi waaw man nañ laa jëndal oto bi fay fay waa ji jaay oto bi un million jaay la oto bi ci un million deux cent mille léegi buñ ca tolloo nga fay un million deux cent mille mais il faut que ñu gis lu ñu lu lu lu concret loo xam ne lii ci lañ koy teg dañ parce que dañu wax ne waa xala laawul bayan dégg nga parce que yàlla daganal na commerce yàlla daganal na jënd ak jaay donc banque bi mën naa jënd jaay la dégg nga am na weneen yoonu wu aussi bu fekkente ne li ngay def du du du jënd marchandise xanaa da ngaa bëgg a jëndi xar ci boori tabaski gi da nga jaay ko ci tabaski gi am ci bénéfice mu ne la ñaata nga soxla nga ne ko un million mu ne la d'accord léegi euh, kuy jaay xar yi nga ne ko kii mu daan la léegi mën nañoo jënd xar yi euh, jaay la ko ci dàngam wala ñu ne la rek yow da ngay liggéey dégg nga gisuñ jéemuñoo ci sax ku gis xar yi waaye nag léegi danga ngaa wax ne da ngay jënd ko jaayi xar léegi ñu jox la un million nga dem jënd jaay sa bénéfice boo am nga banque bi am ci nga am ci. jërëjëf mbokk mi dafay laaj ba tey mu ni intérêt banque yi lan moo koy waral intérêt banque yi. waa intérêt banque yi moom li koy waral mooy risque bi banque bi jël ci la xam nga bu fekkente ne léegi euh, banque dafay jël ay risque toujours day maanaa boo lebalee téeméeri nit mën ngaa wax ne mën a jaam fukk ak juróom yu dul fay pour nga def compensation boobu nag léegi li ngay def mooy ñi nga lebaloon da leen di yokk danga lay fay lu ëpp li nga leen lebaloon pour que ñi nga xam ne fayuñu bañ laa yóbbee perte loolu mooy idée bi que euh, banques yi di di joxe intérêt waaye euh, banque islamique moom ba tey du ko du xalaatiwul noonu moom banque islamique moom li muy xalaat moo de que képp kuy liggéey daal liggéey liggéey daa war a am njariñ donc njariñ la la ñuy séddoo yow rek moom parce que kenn lebut pour pour perte dégg waaye nag euh, bu fekkee yàlla dogal na perte am euh, da ngeen koy séddoo yaak banque bi kiitam nee na ginnaaw bi mu rafet rafetloo waxtaan wi dafa bëggoon a xam rek ci lu gàtt rek ñu tënkal ko rek maanaam nan la banque di doxe ak lu waral ñu indi ci xaraam googu ak lu koy waral maanaam ak lan moo ci aram ak lu koy waral maanaam doxalinu bànk lu ci araam ak lu ko waral xam nga ñi xam islaam ñoom dañuy wax ne maanaa nii banque yi def fekk benn waay boo xam ne bii dafa dafa dafa am ngénte walla muy euh, am soxla soo xam ne si bokkut ak soxla commerce jaayut dara jëndut dara bayul gorul dafa euh, soxla da koo dab rek nga dem jox ko euh, fukki junni ne ko da may jox fukki junni ak ñaar islam moom loolu tegu ko tegu ko fenn dégg nga maanaam bala ngaa laaj bala ngaa joxe fukki junni bëgg ci fukki junni ak ñaar islam day bëgg fukki junni yee dugg ci loo xam ne day da ko yokk waaye bu fekkee dara yokkul fukki junni yi amul benn eh, benn eh, yilla pour que nga joxe fukki junni yi tax nga daal di bëgg fukki junni ak ñaar donc islam opération ci ci ci ci banque dañuy day tëgu eh, tëdd ci njaay wala mu tëdd ci ab liggéey boo xam ne bii moom. ñoom noonu lañ koy tërale bon banque yi des nag ñoom euh, ni ñu koy jàppee moo di que ñoom daal bu ñu la joxee see sa fukki seen fukki junni nga dem sa yoon gannaaw yow ñoom ñoo seen fukki junni jox la ko nga dem sa yoon ñoom dañoo bëgg bis boo leen ko jox muy fukki junni ak ñaar parce que xamuñu da nga del seen déet dégg nga donc loolu moom mooy seen mooy seen idée ci loolu waaw banque nag léegi gannaaw ni muy créé ni muy taxawee mooy nii capital day am maanaa banque bi day taxaw bu taxawee ba banque centrale jox ko euh, licence su doon banque léegi banque bi dafay da ubbi ay guichet daal dina léegi banque ñëw na daa tàmbali nag waxtaan ak commerçant yeeg borom xaalis yi mel noonu ñoo ñëw di ci ubbi seen compte ñooñu ñoom bokkuñu ci banque bi dañ faa dénkaandi seen xaalis rek mën nañ fa danga leb dégg nga mën nañ fay leb am na ñoo xam ne ñii ñu fa dañoo bëgg rek maanaam tey bu leen seen frère ba nekk Italie yooyu may xaalis mu ñëw mu jaar ci compte ñu jël si ko fi loolu loolu wala bu fekkee ne dañoo bëggoon dem Japon ñëw jaay leen ay devises ay yen parce que bu ñu demee Japon ay yen lañ fay jënde donc euh, lañ fay jëndee nga jaayee donc mu ñëw nga jënd nga jaay leen ay yen yow banque bi donc loolu mooy service yi ñu ci soxla ñen ñi dañuy ñëw ci banque bi leb fi pour liggéey wala ñu leb pour pour yeneen ni soxla dégg nga ñenn ñi dañoo ñëw ay service rek a leen fa indi ci banque ba bon ñi nga xam ne ñoom moom banque bi nag ñoom seen seen euh, alal mu ngi jóge ci capital ba bénéfice banque ba boo leblee leble leble leble leble ba at mi jeex nga nga leble 500 millions seet sa bilan muy 700 millions léegi am nga bénéfice bu 200 millions 200 millions yooyu ñi nga doon lebal bokkuñu ci ñi boom banque bi ñoo ko moom waaw. léegi nag aussi euh, banque yi itam dañ koy contrôler parce que banque centrale du nangu euh, supposons nga amante 1 milliard ci banque bi banque centrale du bëgg nga dem leble 1 milliard bépp day wax ne léegi da nga fee ba war a bàyyi toujours 300 millions loolu la ñuy wax ay réserve obligatoire ki ñi nga lebal leen lebal te dañ koy loolu yi dem créer sa banque. nit ñi ñëw déposé kii créé ko ci un milliard nit ñi déposé ba muy deux milliards nga daal yëkki ci fab xaalis ba daal ne leb naa ko dégg nga loolu banque loolu banque centrale du ko nangu dafa am ñoo xam ne ñi mënuñoo leb ci banque am ñoo xam ne ñi ñoom ils sont éligibles pour que ñu leb fa dégg nga ah, ah, te itam lu lu lu lu banque bi def itam dañ koy contrôler que vérifier que xool euh, à tout moment donc moo tax loolu mooy banque di forme bi gën a simple pour que mbooloo ànd liggéey banque jigéen a simple parce que dañ parce que yomb naa comprendre te dañ koy contrôler te état bi dafa dañ koy réglementer bu baax a baax a baax moo gën a yomb tey nga ne woon nañ dajale xaalis defar ci ab usine bu engrais dégg nga parce que usine bu engrais boobu kenn du kenn du ca dugg ko euh, réglementer mais finance moom dañ koy réglementer. jërëjëf mbokk mi dafa laaj mu ne lu tax intellectuel murid yi taxawu ñu banque ngir suqali Touba. dëgg la am na. am na ñoo xam ne ñii comme li ma ko waxee woon euh, premièrement mooy intellectuel murid yi xam nga ñu leen ëpp doole pour créer banque murid mooy les commerçants murid liggéeykati murid yi ñiy bay ak a gor ak a jaay ak a kii ñooñu ñoom la banque gën a soxal ci intellectuel dégg nga intellectuel nag am na dana jàngale maanaam boo doon boo demoon tey ba liggéey ca banque ba ña fay liggéey moom ay intellectuel la ñu mën a doon ko am xam-xam moo mën a liggéey ci banque dégg nga waaye koo am xam-xam mën naa bañ a créer banque banque ci Sénégal yi Sénégal yëpp ay sénégalais koy gérer ñoo koy gérer mais nag moomuñu xaalis ba defuñu ko fa te pourtant sénégalais am na mbooloo moo xam ne mi dañoo war a dajaloo créer banque parce que am nañ xaalis bi ni nga xam ne ni la sénégalais yi xamee banque pour gérer ko ni la yeneen sénégalais amee xaalis pour moom banque bi wa li nga xam ne li nga wax noonu lu lu jub la man ni ma koy defee mooy dans un sens général du ma wax murid dong du ma wax euh, euh, tijaan dong wala keneen liggéeykat yi ci Sénégal ak fu ñu mën a bàyyi ko ñoom ñoo am intérêt pour taxawal banque parce que am nañ moyens yi ñu ko war a taxawale dégg nga li may wax ñii ci banque moom li may wax ci banque du ma ci xajale murid ak tijaan mi ngi mel na euh, bu doon boo nekkoon Dakar di jëlub taxi rek bon taxi bi boo waajalee tijaan ak bu waajadul murid wala ab restaurant dégg añ bu waajadee murid ak bu waajadul yooyu yëpp amul amul daanaka amul importance waaw loolu eh, liggéey dong la donc ba banque yi ñi ko war a créer du murid yi dong du tijaan yi dong du kii ñi am xaalis te mën te na bëgg a liggéey te xam li banque di jariñ ñoom ñoo war a taxaw ci am banque. jërëjëf ki day laaj moom itam mu ni ndax ku jàngul école mën naa gérer ab banque. ku jàngul école mën na lu bari mën na ko ca gérer banque gis nga. gérer banque ak gérer commerce yi xam nga fii commerçant yu mag a mag a mag a mag yoo xam ni ci ci Touba ak ci feneen ak ci Dakar jànguñu école waaye ñàkk jàng école du tee am xam-xam du tee xam xaalis du tee xam liggéey dégg nga am na ñoo xam ne amuñu benn diplôme mënoo leen nax ci xaalis am na ñoo xam ne diplôme yu am nañ diplôme yu rëy rëy rëy te yomb nañoo nax ci xaalis affaire liggéey li ci am solo euh, du affaire ay diplôme du affaire ay kii. d'ailleurs loolu mooy na eh, loolu nga laaj loonu mooy problème Sénégal Sénégal fii ne dañuy jàpp ne maanaam nit ki am diplôme fii ne gouvernement bi la ñu ne bala ngaa doon président de la république du Sénégal il faut nga jàng tubaab il faut nga mën a lire tubaab il faut nga pourquoi am na ñu mën a yor réew mi te jànguñu tubaab bari nañ ñu mën a yor réew mi te jànguñu tubaab dégg nga ba soit jàng nañ leneen jàng nañ arabe wala ñu jàng eh, espagnol wala ñu jàngi wala tout simplement ñu xam réew mi chef de village yi ngay gis ci dëkk yu baree baree baree bare ñu ci baree bari ñoo gën a compétent ministre boo fi dégg waaw chef de village yooyu mënoon nga leen a jox réew mi muy dox bu baax boyo boo ñu jàng boyo boo ñu bañ a jàng école waaw jërëjëf kii nee na ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi day laaj xaalisu foo lu koy waral ak lu ko tee baax ndax moom moo bii benn la ñoo duroo lépp te baaxul lu ko waral waaw xam nga loolu xam nga loolu mel noonu affaire affaire euh, signature la xaalis bi nga xam ne dafa valide ñi ko doon créer dañ koo dëppale ak alali réew mi dégg nga këyit dong la këyit dong la waaye nag dañ koo dëppale ak alali réew mi léegi nag am na ñoo xam ne mën nañoo am seen machine daal dem defar ci yu yu ni mel dégg nga mais boo ko defee bu fekkente ne xam nañ ne yow sa xaalis bii bokkut ak xaalis bañ plan woon ba defar ko boobaa xaalis boobu ñoom duñ ko baaxal waaye ki ko xamul moom mën na ko baaxal ki ci xamul dara moom ñaari kii di mën nañoo niroo fi moom dégg waaye nag euh, xaalis bi nga xam ne mooy baa moo moo moo moo am njariñ daal mooy xaalis bi nga xam ne dañ ko euh, seet ci alali réew mi ba dëppali ko ci ba defar ko dégg nga li li mu laaj nii mi ngi mel na ñaari euh, mi ngi mel na tey sa sa sa boo woon si kër papa xam ni muy signé dégg nga daal di signé dara këyit wax nii moom da ko daa signé ngay si mu di ko signé nga signé ko yow itam dégg nga daa dem di ko bëgg a jariñoo mais am na ñu bari ñoo xam ñoo xam ne boo leen ko joxee du ñu xàmmee ba xam sa signature papa la mais nag yow sa papa moo xam ne lii du signature am donc fu fu mu ko foo ci defee lu lu loo xam ne moom daawu ko def mu xam ne lii du kii donc da koy jéem a combattre di ko di jéem a freiner loolu moo tax état yépp ci àdduna fépp la ñuy jéem a ko euh, euh, falsifier ay bii réew yépp la am nit ñoo xam ne ñi buñ gisee xaalis bi daal dem jéem koo defar. waaye nag li ñu koy def mooy euh, lu ñu ci xam lu ne rek euh, jëm ko saafara. jërëjëf kon loolu leer na bu baax ci xaalisu faux faux billet ak bii yi nga xamante ni mooy euh, yu original yi kii itam nee na ginnaaw bi mu rafet rafetlu waxtaan wi dafay laaj lan moo tax banque tubaab yi nga xam ne ñoom ay intellectuel lañ waaye lu tax banque tubaab yi dañuy xëy xëy rek pert lu a loolu. non banque banque. mbirum commerce rek la am na banque yu perte am ni banque yu pertut am na banque yuy perte am na banque yoo xam ne ñu ngi def bénéfice société générale ren def na cent milliards de bénéfice te banque euh, banque euh, français la bon banque bu mu mën a doon des ko war a gérer bu baax a baax a baax il faut que ngay def li ngay def ci jub ci maanaam bu fekkee da ngay leble ngay lebal kuy liggéey te bañ koo xam ne gi dalaa neex rek boo gisee banque yi Sénégal yi fi ne woon yu ci bari perte nañ doon leble la banque boo xam ne bii maanaam boo ñëwee. te bokk ci eh, parti bi eh, nekk ci au pouvoir boo lebee ñu lebal bu fekkee da ngaa opposé gouvernement boo lebee duñu la lebal. ñaar yu mel noonu da mën naa andi ci banque mu perte eh, ndax gérer wuñ ko dañ ko war a gérer. kitam itam day laaj ginnaaw bi mu rafet la waxtaan wi mu ni dégg na sa waxtaan ak say leeral bu baax léegi nag ban xalaat nga am maanaam noo nar a def ak colonisation français ak FMI FMI. <laughs> boo FMI mooy Fonds monétaire international organisme international la ñoom bokk ñe di ñi doon euh, doxal programme bi ndaa tuddee euh, réajustement structurel ñoom ñoo ñëwoon xool Sénégal ne leen euh, yi ma doon bind fii ne leen seen économie bi dangay ngeen war a bàyyi da nga koy ko war a libéraliser bañ ko bàyyee état bi donc ñoo leen woon état bi dafa war a génne loxoom ci affaire yi gérer économie ñoo ne woon seen mone bi dafa rëy da ngeen ko war a dévaluer ba ba kii ñoo ne woon euh, seen seen euh, dépense publique yi dafa bari li ngeen am ci fonctionnaire dafa bari li ngeen di dépenser mënul leen ko donc nit ñu nit ñi di liggéey ci état bi te bari wàññi leen leen ñoo doon wax ak yooyu bon euh, ñoo doon wax ne aussi war ngeen a jéem a lijjanti bay jaay bitim réew am lu ngeen jaay bitim réew pour ami foo monétaire international eh, ndimbal la ci réew mën naa am ndimbal ci réew ndax danañ la ay économistes fañ ne eh, dañuy ñëw di doxe ay ndigal joxe ay kii waaye nag bu fekkente ne da ngaa defoo lu muy déglu leen léeg-léeg dañuy am yoo xam ne yow yaa ko waroon defal sa bopp xam sam réew xam la nga ca war a def ak la nga ca war a def bu fekkente ne da ngaa yor sam réew ci doo ko def doo def lu muy la defoo monétaire international di digal léeg-léeg loolu du la amal njariñ parce que seen bopp dañuy juum jàpp ñoom ba ñuy wax lii bañ ko waxee fii ba ñu amee ay at dañ caa dolli ne dañoo gis eh, li mu indi ñu ne nag léegi dañoo am programme beneen bu dul réajustement structurel lute contre la pauvreté dañ na léegi réew mi dafa war a lutter contre lépp maanaam eh, ñàkk gi ji ak yooyu dañ cee war a wax dañoo war a aussi eh, dimbali nit ñi ñu créer ay des activités Eh, yoo xam ni di leen di amal njariñ maanaa fexeel ba amum xar di ko di ko jaay am ca dara fexeel ba bay tool fexeel ba eh, di sàmm fexeel ba ubbi ecole di jàngale fexeel yi mel noonu parce que dañoo bëgg nag nit ñi léegi xam ni ñuy jéem a eh, dimbalee seen bopp waaw loolu lépp idée Fonds monétaire international ca la waaye bala Fonds monétaire international bala ñu laa mën a amal njariñ dëgg da ngay xam sama réew di jëfandikoo li ñu lay wax ci li nga li nga li nga defee na la njariñ li nga defee ne amul lu njariñ nga bañ koo jëfandikoo. jërëjëf kii nee na li muy laaj lan mooy taxawaayu banque yi ci crise bi xew ci àddina nga xam ni crise mondiale la ban taxawaay la ci banque am ci sa gis-gis. xam nga banque moom ñaare eh, dafay nekk ci business pour économie comme ni nit ñuy jaayee gerte tàngal ak Euh, boisson yooyu ni la banque yi di di di di jaaye li ñu yor muy xaalis bon léegi bu fekkee crise am na banque yi li ñuy njëkk a téema téema teel a def mooy téema téye seen loxo ci leble waaw parce que xam nañ ni mbay mi baaxut xam nañ ne dégg nga moodu yi liñ daa indi bëree tuut xam nañ ne yooyu yëpp yëg nañ li xew donc bu fekkente day daal leble li ñu daal di jéem a def mooy téem a téye seen loxo parce que yoruñu yoruñu yoruñu euh, bëgguñoo dugg dugg ci loo xam ne lii xamuñu bëgguñu laa jox tool yoo xam ni ñoom jàpp ñu ne mbay mi dana am njariñ bëgguñu laa jox lebal la ay cent mille te te xam nañ ne léegi sa sa sa borom kër bi la daa yónnee weer wu dee deux cent mille yónnee tu la deux cent mille ko xisee ba xam dégg nga boo leen lebee cent mille du la lebal bu fekkente ne gisoon nañ nag sa borom kër la yónnee weer dee deux cent mille boo leen lebee cent mille dañuy daal di xaalis da ngi ñëw ñu kii la donc banque li muy def toujours mooy prudence moom lañ ci la ñuy jouer maanaam bu bu amee confiance di leble bu ñu amul confiance di bañ a leble moo tax bu dee réew mu am doole mu mel ne Amérique bu banque yi nangootuloo leb la ñoom dañ leen di daa dañ leen di jox xaalis ñoom waaw loolu la ñuy wax ca Amérique euh, li ñuy wax bail out banque yi bañ demee ba euh, euh, wóolootuñoo leble di amut li gouvernement bi dafa organiser li ñuy wax bail jox banque yépp xaalis pour encourager leen ñu leble même bu fekkente ne ñoom seen xel dalut bon am na aussi nu leen gouvernement ba dimbalee mooy li ñuy wax seeni impayés maanaam li ñu leblete ñooñu ñu gouvernement bi na leen ok nañ jënd lool dégg nga noonu léegi xaalis boobu nga xam ne dañ leen ko lebaloon kii léegi nañ leen jëpp nañ ko fay te gouvernement bi topp ñooña dégg nga loolu lépp ay ndimbal yoo xam ne ni gouvernement yi dañ ko def pour encourager banques yi ñu leble mais banque moom li muy def typiquement mooy saa bu amul confiance ci nit ñi du leen lebal jërëjëf kii nee na ginnaaw bi mu rafetloo sa waxtaan dafay dégg nee na ci si biir waxtaan ngay tudd maanaam commerçant yi lu baree bare bëri muy laaj banques yi ndax commerçant yi rek la soxla wala yeneen borom yi métier itam ndax mën nañ cee bokk ak it nuñ mën a def ba sos ay banques yu bari ci réew mi. jërëjëf loolu moom kooku dafa maa daf maa jubbanti ci samay wax waaw parce que bu may tuddee xam nga man euh, yàlla dogal na ma ma ma jàng droit commercial maanaam am naa fa maîtrise droit donc bu may wax commerce ñaare dama koy tudd ci tudd bi ko droit di tudde dégg nga pas euh, kii maanaa commerce ci droit mooy activité commerciale yépp nit kuy bay wala ngay euh, menuisier wala ngay defari daal wala ngay defar kii yooyu ñoo ñépp ci li ma boo ne commerçant ñoo ñépp laa ci boole waaw ñoo ñépp laa boole ci commerce mooy képp kuy liggéey baykat beeg borom bitig beeg borom euh, euh, atelier beeg ñoo ñëpp c'est des commerçants ci boo déggee ma tudd commerce waaw mais nag yemul sax foofu donc am na ñu baree bare bari ñoo xam ni c'est des chefs euh, communautaires am na maanaam tey jumaa jii ñi koy tabax am nañu xaalis bu bari bu ñu koy tabaxee parce que waa dëkk bi ñoo bëgg a tabax jumaa ji jiital kilifa dëkk bi jox ko xaalis bi donc xaalis boobu xaalis bari la boo xam ne bi ñaare mën naa nekk ci banque donc ñooñu mën nañoo bokk ci ñu créé banque waaw ñooñu ñu bokk nañ ci bari na Sénégal dafa bari ay ay kii gouvernement mën naa bokk ci ñi créé banque gouvernement day am xaalis dégg nga les chefs religieux ci Sénégal dañuy am xaalis les euh, compagnies d'assurance dañuy am xaalis dégg nga képp koo xam ne kii danga di yor xaalis man ngaa bokk ci euh, création banque ci ni nga ko mane jërëjëf ki itam sëriñ bi laaj bu am solo la laaj mu ni dafa dégg ci benn waay joo xam ne dafa dugaloon xaalis banque. waaye nag bi mu ko dugalee waxul woon code ba yàlla dogal bi mu faatoo ak njabootam bëgg koo génne mais waa banque bañ muy laaj xaalis boobu ndax ñoom waa banque ñoo koy jëfandikoo ak nan lañ koy def ak it looy jàngal ñiy jëf leen teeg banque ci yu mel noonu ba lu mel noonu bu amee ñu am solution. waaw xam nga banque moom bu fekkente ne da ngaa dem ubbi fa compte joxe fa say référence ay kayit ëllëg gi si biir kenn yow nekkatoo fii wala kenn nekkatoo fi ku ku mën a ñëw di lijjanti loolu. banque bi mën nañoo hésiter euh, ki jox la xaalis bi maanaam bu fekkente ne sa mag dafa ubbi woon compte gi nga ñëw di rakkam bëgg a jot xaalis bi te signé woo fa woon banque bi ñaaree mën na laa bañ a jox xaalis bi waaye nag du fa yem parce que yu mel noonu yow loolu bu amee dangay ngay daal di euh, saisir yoon maanaam juge benn juge bu nekk ci tribunal ba mën naa décider ne que xaalis bi bien que yow euh, ubbi woo fa woon compte bi yow lañ ko war a jox donc loolu moom noonu lañ koy régler bon règle règlement boobu nag am na ñoo xam ne ñi Euh, noppalu leen parce que am na ni ñoo xam ne ñi sawaruñ ci dem ci juge ba ak dem tribunal ak dem feek dem faa donc waaye loolu yëpp ay risque la ci yu am ci àdduna bépp dégg naa léegi ñuy wax ci euh, fii ci Sénégal audit bu ñu def boo xam ne wane na ne lu jege nit ñu baree baree baree baree bare ñu ngi leen di continuer fay seen salaire te ñoom xëy na dundatuñ sax wala xëy na wala wala liggéeyatuñ donc loolu ñu ngi koy wax démb ak tey lépp wax nañ ko donc yooyu yëpp ci risque àdduna yi la bokk li koy gën a eh, li koy lijjantil ñaare mooy eh, eh, tribunal yi ak kii ak léeg-léeg waa dëkk bi rek léeg-léeg am am loo xam ne lii am na barab yoo xam ne la dafay xew ña koy lijjanti mën nañ koo lijjanti àllam yàlla. jërëjëf kon loolu xalaat la bu baax waaye dana baaxit ci kiy déposé xaalis bi di ko denc itam comme dafa am ay code àddina wóor te lu ne day bette. xam naa mu xamaloon ko lenn ci ay njabootam dina am solo lool loolu dana yomb tax mu yomb lijjanti kii nag moom doon na laaj mu ni banques yi dafa gis xaalis bi dafay bari lool mu doon laaj ñoom banques yi fan la ñuy jëlee seen xaalis bu bari boobu. waaw xaalis bari bi xaalis bari bi mooy xaalis buñ dajale ci nit ñi rek banque boo gis xaalis ba ci mbooloom nit la jóge waaw jóge kii yenn xaalis ba daga nit ñi dañ koo dajale woon pour créer banque ba yenn yenn nit ñi dañ ko faa ubbi rek maanaam fi mu képp ku ne fii rek. boo dee bu fekkee ne dara am nga lu ma ñaar fukki at yaakaar naa ne war ngaa mën a dem ci banque ubbi fa ubbi fa euh, compte def fa xaalis bu ko nun ñi ñëpp defoon muy euh, kenn ku ne def fa di mille waa feneen def ko waa Tuubaa gépp def ko waa feneen def ko xaalis ba day daa di bari dégg nga te te euh, bokk na ci li baral xaalis Sénégal moo di que Sénégal yi dañoo mën a liggéey fi ñu toll dañ koo miin am na jamono yoo xam ne xaalis daa daawul bare ni muy bare Sénégal lañ waaye liggéeykat yi dafa bari dégg nga te am nit ñi am xel trop liggéey dégg nga waaye nag euh, yemale ci xaalis boo xam ne bi bari na ñu daal di koy dajale ci banque bi ñëpp xam ne banque bi bari na xaalis dañ ko war a dépasser tuuti pour que xaalis boobu ñu am ñu ñu am ne nan ñu koy organiser ba créer seen banque bopp. jërëjëf kii dafay laaj mu ni xam nga ñi nga xam ne ay salarié lañ nga xam ne bu weer de ñoom dañuy fayeku ñooñ moom waxu leen waaye ñu mel ni baana baana yi ak ñu mel ni muutu muur yi nga xam ne seen xaalis par hasard rek lay ñëw léeg-léeg marché bi day neex léeg-léeg voyage bi neex wala léegi ñoom maanaam nan lañ mën a bokkee ci banque yi ñoom. Euh, ñoo ñëpp mën nañoo bokk ci banque parce que banque dafa am nañ ko organiser xam nga banque bu ñu koy organiser dañ koy def société de capital def ci li ñuy wax ay action action yooyu c'est euh, mën nga koo jaay d'ailleurs loolu c'est par la loi boo demoon tey jënd 3 euh, millions nga yor xaalis tax nga dem ca banque ba def ko ca am euh, ñu jox la def bokk ci banque 3 millions dañ lay jox li ñuy wax ay action action yi mooy sa titre de participation mooy kayit yi wane ne bokk nga ci banque bi kayit yooyu moo xaalis ñoo xaw a yem danga koo mën a jaayaat waxtu waa amee problème loolu bokk na ci intérêt yi banque maanaam intérêt yi société anonyme euh, bokk na ci intérêt yi boo ca defoon sa xaalis mën a mën a ja mën koo génne parce que titres yi ñu lay jox ñëpp mën nañ koo jënd waaw fi mu nekk tey mënoon nañu créer banque yow nga ban caa bokk banque bi taxaw am nga gis benn waay bu ca bokk dégg nga moom eh, sa xaalis ba mu ci defoon mu soxla ko mu daal lay jaay titre yëpp nga daal di xam ne yow léegi yow yaa bokk ci banque yi moom boo ko dugg parce que jox na la titre yi ah, loolu loolu question am solo ki mooy day laaj lu tax waa gën a siiw ci wàllu banque Suisse mooy moom daal mel na ni moo gën a siiw ci wàllu banque ci àddina si. Ah. loolu eh, xam naa ne bokk na ci. bokk na ci euh, li ko waral ay raisons historiques maanaa euh, jamonoy deuxième guerre mondiale Suisse dafa dafa doon wax ne moom bokkul ci àndul kenn xam nga dafa woon ñaari kan euh, ci ci guerre bi les alliés mooy mooy France Angleterre États-Unis ak Sénégal ak ñu mel noonu di xeex les pays de de l'axe axe moo doon les Allemands Euh, les allemands les italiens ak yeneen réew yoo xam ne ñi mooy les puissants de l'axe mooy allemand contre les américains ak yu mel noonu boo jamono yooyu Suisse moom dañ ne fariñoo kenn ñoom bokkuñu ci guerre géeruñu bokkuñu ànduñu kenn itam léegi nag bañ ko defee nit ñu baree baree bari européens yu baree bari dañoo d'accord ci loolu def ko benn paradis ci seen xaalis donc seen ñu bare bari dénk dénkaane fa seen xaalis parce que ñoom du ñu réewum nee na géeruñu bokkuñu ci affaire situation historique boobu bokk na ca la waral Suisse doon pays boo xam ne bii affaire banque dafa kii ndax dañoo dañoo ne bokk géeruñu donc réew la moo xam ne nit ñi dañoo jàpp ne dafa wóor nit ñi dañoo jàpp ne am réew la moo xam ne wóor na pour nga denc fa sa xaalis te problème du am moo tax ñu baree baree bari dafa denc seen xaalis mu doon une tradition boo xam ne bii wala ñu UNACOIS maa ngi leen di d'ailleurs rendre hommage UNACOIS dégg nga ay nit lañ yoo xam ne yi bokk nañ ci ñi euh, jéem a def ay efforts yu bare bare pour organiser la commerce du Sénégal ay UNACOIS ab association la ab union la UNACOIS ab ab union la ab association de commerçants dégg nga li ñu bëgg mooy euh, góorgóorlu ci euh, luy développer commerce bi ci Sénégal bon comme ni may waxee ak fii defoon nañu euh, benn réunion ak waa ENAC waa ca Dakar euh, boo xam ne bii ñoom itam dañoo rafetlu idée création banque donc waa ENAC ñoom bokk nañ ci ñi war a gën a jiite effort création banque au Sénégal parce que c'est des commerçants professionnels yoo xam ni am nañ xam-xam ci commerce te yàgg nañoo lëkkaloo yàgg nañoo jàppoo am nañ. Eh, lu bare bare bare ci li nga xam ne moom lañu aajo pour jéem a jiite mbirum créer banque au Sénégal euh, foofu danaa ko dugal ab laaj ina quoi dama gis bi muy soog a soosu dafa nekkoon benn daam daay jiite ko waaye ni ñu dem ba jamono léegi dafa def ay ay kii ina quoi jàppoo ina quoi ina quoi ndax xam nga jàpp ni bu bokkoon nekk benn kii moom ñëpp rek lu gën a dooleel loolu moom dëgg la ina quoi la gën a mën a am doole mooy doon benn ay nit lañ ñoo xam ne ñi yaakaar naa ne war nañoo euh, def lépp luñ mën pour doon benn pour njariñul Sénégal bon ay ay euh, dégg ñàkk a déggoo dana am ci lu ne euh, waaye ñàkk a déggoo aussi des na ko résoudre ca ca ca problème la boo xam ne bi mën nañoo dem ba dépassé ko donc li ma leen di invité ñoom waa ENAC waa kay mooy li ñu def ak li ñu tàmbali ak li ñu man bari na waaye nag lu ñu gën a mën a dajaloo bennoo ànd ci la moo gënal réew mi parce que am na ñoo xam ne ñii bu ñu xoolee inaak waa euh, xaajaloo dañuy kontaan parce que dañ naan voilà sénégalais xaajaloo nañ voilà seen tax dara du taxaw donc parce que ñi nga xam ne ñoom sénégal yi xajjom loolu mooy seen intérêt inaak waa aussi mooy seen intérêt jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay jéggalu laaj yi bari na lool li ko war a it waxtaan bi rek lu nit ñi lu am ci ay jàngat moo war a laaj kon ñu ngi lay sant bu baax ci turu mu assasatul wafa bi huquqil iman di ñaan sunu borom mu guddal saw fan nu yàgg teewe jotaay bi di la sant bu baax ci turu mu assas bi yépp ñu ngi lay sant daal cant yoo xam ne raayatu shukr ñu ngi la koy sant kon al oustaz waaw daa ni am na laaj bu fa wàcc léegi ba tey waaw mu ni ndax boo dénkaane woon banque maanaam dix mille francs benn at dina am bénéfice wala déet maanaam di mille francs soo ko dencoon ci banque ren ba déwén ndax dinañ la ci tegal dara wala déet maanaam bénéfice banque itam ci ban somme lay commencer maanaam ñaata ngay déposer ci banque toog ay temps war caa am lu tono waaw loolu ba tey des nañ ci def distinction ci entre banque islamique ak banque beneen si nga banque islamique boo fekkente ne da nga faa bëgg dugal xaalis te bëgg xaalis ba di la jural dara dañoo am li ñuy wax compte d'investissement compte d'investissement moom ci nga leen di joxe xaalis bu banque bi amee bénéfice nga am bénéfice waaye am na compte yoo xam ni boo ñu fa joxee xaalis euh, euh, duñ la jox bénéfice ñoom itam li tax duñu la jox bénéfice mooy dañoo xamuñ kañ ngay jël xaalis dañoo bëgg am ay fonds yu stable xaalis boo xam ne bi dafay nekk pour que ñoom mën koo lebal kuy bay wala kuy jënd wala kuy jaay waaye ki nga xam ne dafaa def xaalis boo xam ne bii bu ko fa tewee alterné bu talaataa jël si ko kooku duñ ko ci digal benn euh, dig benn bénéfice ki nga xam ne dafa ñëw bëgg faa ubbi compte d'investissement day wax ne compte bi ma ji ubbi dégg nga dana un an yi fukki at yi yëpp duma ko jël juróom benn euh, weer yi yëpp duma ko jël donc banque bi dana am loo xam ne lii dana la ko mën a jox ci euh, ci rémunération maanaam jox la lu lu parce que banque bi day liggéey di am bénéfice donc bu fekkee dangaa ngaa faa joxe xaalis pour bokk ci liggéey boobu dañu la jox ñoom itam bénéfice. dafa mel ni loolu danañ ko di wax ci wolof rënk waaw rënk ci wolof maanaam loo xam ne da ko faa denc mu war faa toog lu yàgg yàgg yàgg loolu kon moom lay doon kon bu ko defee suba insha allahu taala di àllarba al ustaz Maodo Dieng mooy waxtaan ci Serigne bu ab wootekat la Serigne Touba ak wooteem ni mu wootee alxamis insha allah Cheikh Abdou Samad Mbacké mooy waxtaan fu senegal jëm aljuma al ustaas Maxtaar Fay mooy waxtaan ci alxulool almustawrada min ash-sharq pexe mi bàyyi koo penku maanaam pexe yi nga xam ne moo bàyyi koo penku ah paj waaw al euh, gaaw al ustaas Samba Fall labat ci wàllu ngoro euh, di euh, dibéer muy dimanche ak Seex Isaa Guèye al wérdu fil fiqri suufi wérdu ci tasawuf altine al ustaas Moussa Wade ab tibbul waqaa'i fajum fagaru wala di wax ni fagaru moo gën faju talaata al ustaas Fallou Cissé diyaaru Cheikhul Xadim muy këri Serigne Touba lii mooy programme semaine bi ñu bàyyi ko xel bu baax xam ne bu subaa insha allahu taala al ustaz Maodo Dieng moom lañuy war a dalal Serigne Touba ak wooteem ci lay waxtaane alxames Cheikh Abdou Samad moom sëñ Modou Fat moom euh, Cheikh Abdou Samad bàyyi ko Touba fan la Sénégal jëm fu Sénégal jëm ajjuma al ustaz Makhtar Faye pàcc mi nu bàyyi ko penk gaaw al ustaz Samba Fall mooy waxtaan ci wàllu labat dimanche Cheikh Issa Gueye wérd ci tasawuf altine al ustaas Moussa Wade pajum fagaru talaata al ustaas Fallou Cissé këri Cheikhul Khadim yooyu mooy tomb yi nga xamante ni moom lañu ñu war a waxtaane ci ñaareelu semaine bi ci weeru koor ci atum 2013 di sant bu baax jumtukaay yi nga xam ne ñooy jàllale euh, waxtaan yi muy Daaru Muxti FM di Soxna Faati di Diisoo di Lamp Fall di Zik di Sud FM di Wal Fajri di RTS di Jant bi di RFM ak mbooleem jumtukaay yi nga xamante ni ñi ngi jàllale waxtaan wi ñi ngi leen di sant bu baax a baax di rafetlu seenu jàpp ci bis bi seenu jàpp ci programme bi ak seen doxalin wu rafet kon képp bëgg dégg waxtaan wi soo dégloo soo dégloo ci yi ñu wax Touba TV ak Murid TV ak Lamp Fall TV yëpp ku bëgg dégg waxtaan wi insha allahu taala danañu ko jàllale ci jàllale bu rafet ñu ngi leen di sant bu baax di ñaan ñu nu ko teewee ren insha allahu taala bu déwénee ñu bokk teewee bu ko defee ñu bàyyi xel ci jàkka ji yi ñuy xewloo ñuy watt muy wadd ci sijaada yi loolu dafa bokk ci teggi ni nga xamante ne barab bi daf koo laaj yi ñuy xewloo dañuy góorgóorlu ba mu yem ci yi ñu lal ndax loolu dafa bokk ci loo xam ne dafa bokk ci muraatu teggi ni muy sàmmonteeg teggi ni kon loolu mu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu nangu suñuy koor di ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu jéggal ñu suñuy bakkaar di ñaan suñu borom subhanahu wa taala suñu kilifa yi diine yàlla yàggal leen fi te leen ñu yàgg ñoo jiite ñu yàgg topp seen ginnaaw di sant ak mboolem ñi ci jàpp ñëpp ak ñi ci taxaw ñëpp ba mbir mi di doxe nii ñoom ñëpp ñi ngi leen di cant cant boo xamante ni am na fu mu tàmbalee waaye am na fu mu yem di sant bu baax suñu conférencier yi nga xamante ni ñoom tam ñoo ngi leen woo ñuy bàyyi koo fu sori seen i boole ko koor gi ba noppi ñëw ànd ak ñun ci waxtaan yi dañu ko defal ci gën gaa rafet ci waxtaan ñoom itam ñi ngi leen di sant rayatu shakur muy cant bu kawe kawe kawe kawe di sant képp ku jàpp ci mbir mi ba mu mel ni nga xamante ni noonu lañ ko bëggee di leen sant di leen gërëm di fàttali rek ni insha allahu taala bu subaa nii nu ko waxee rek ki ñuy tegtal ci waxtaan wi rek mooy euh, al ustaz Modou Dieng ذكر من تعاد وقاد لي سرا وخرقا عاد إلي قاد في المباح أعظما ولا يريني درما تعزما ناجد من لي فتح الأبواب ببشر قائدا لي الصوابا wa barakaati xayrihi min jamii ashuhuri amin ya rabbal alamin bismillahi rahmani rahim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima sayyid allahu tabaraka wa taala wa asad almadal ala annahu wasalaba ilaya sahra ramadan min aami masasin ila aljanna dakatwa biqalami muhtasiba walqatu li xayran kasiran kasaba adamtu bilqati bina mawti لأنها وقد رجعت صوتي رددت بالقتل مما رددت بالقتل ممات كل من بعد زميله وغره الزمن رد مكاره لمن قبل نحى مدرتي من يقود المنحى من لفت وقد يدي بالاعتصام والقد لي